أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في السور ونحشر المجرمين يومئذ يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نطفا فيذرها قاعا صفصفا laa tara fiihaa iwajan walaa amtaa yawma'idin yattabi'uuna ad-daa'iya laa iwaja lahu wa xasha'atil aswaatu lir-rahmaan falaa tasma'u illaa hamsaa sadaqallaahul aziim bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin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 naa bi ñu sante yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jotaay bi weesu jeexaloon nañ kitaabul iman ba dugg ci kitaabul ilm fi nga xamante ne foofu lañ mujj woon a gis ci kitaabul iman mooy baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam ad-diinu nasiha ad-diinu nasihatu lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim wa qawlihi ta'ala idha nasahu lillahi wa rasulihi bunt boobu gisoon nañ ci maanaam ne diinu moom daal laaya biir la maanaam laaya biir la ñeel yàlla ak ñeel yenantam ndawam li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak ñeel ñi nga xamante ne ñoom ñooy imaamu imaamu ak seen mbooloo ak borom bi subhaanahu wa wax ji mu wax ne bu fekkente ne dañuy laaya biir ngir yàlla ak yenantam bi sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañ ci xadiis jarir ibn sayyidina jarir abdullah al-bajali radiyallahu taala anhu wa arda an ci ñaari xadis yi nga xamante ne moom lañu ñu rotaloon nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jaayanteeg moom ci li nga xam ne moom mooy lépp lu ci aju ci wàllu lislaam te mu fësal ci julli ak li nga xam ne moom mooy joxe azaka waaye tamit jum nabom ko ko ko sartalalee sartal ko ci lislaam daf ni ko wan wan wan na li kulli muslim ak it maanaam jaayante mu jaayante ko ak moom ne na nga laabiire képp koo xamante ne jullit la gisoon nañ ni imam al-Bukhari rahimahullahu taala xadis boobu def koo mujjee ngir yëgle ne maanaam téere bii def koo def ngir laay biir jullit ñi léegi noonu mu daal di maanaam bi ci ci xutba bi nga xamante ne moom la def bis bi nga xam ne moom la sayyidna Mughira ibn Shu'ba radiyallahu taala anhu génne adduna def koo wax ba pare mu daal di mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne summa astaghfara wa nazala ginnaaw mu daal di sàkk njéggalu boroomam subhaanahu wa taala mu daal di wàcc maanaam ne moom kon loolu tamit mooy ne lii maa ngi koy def waaye ma waxuma ne maa leen gën a mat maanaam sama téere bii maa koy bind waxuma leen maa leen gën a mat waaye maa ngi jéggalu sama borom subhaanahu wa ta'ala te wàcc waaye tamit bokk na ci li nga xamante ne loolu la mbir mi di euh, junj te lu ama am solo la mooy maanaam borom bi subhaanahu wa ta'ala bi mu wàccee alquran bi mu muy wàcce saar bi mujjee wàcce bi nga xamante ne lépp mat na dafa ne borom bi subhaanahu dafa ne yenente bi sallallahu alayhi wa xam fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu maanaam mu daal di koy mujjee ne ko sàbbalaal ci sant gi ngay sant sa borom subhaanahu wa taala te nga sàkk njéggalam moo tax sayyidat Aisha radiyallahu anha ne depuis jour boobu y faw yenente bi sallallahu alayhi wa sallam saa yu julli day wax rabbighfirli rabbighfirli maanaam nga xamante ne mu bàyyeetul woon di jéggalu boromam subhaanahu wa taala te loolu maanaam day day day wane mi nga xamante ne moom mooy xeetu maanaam doxalin wu rafet bi nga xamante ne moom la imaam al-Bukhari rahimahullahu taala taalif fi téereem bi euh, gisoon nañ kon li aju ci mbir moomu waaye gisoon nañ li nga xamante ne tamit moom euh, maanaam ak yeneen xeetu mbir yoo xamante ne dafa aju ci mbir mi loolu tamit gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ci kitaabul ilmi waxoon nañ ci li nga xam ne moom moo aju ci xam-xam ak ngëneelu xam-xam gisoon nañ ci baabu fadlil ilmi wa qawlillahi ta'ala yarfa'i llahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir wa qawluhu 'azza wa jalla wa qul rabbi zidni ilma maanaam kon gisoon nañ li nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala wax ne yenente bi sallallahu wa sallam maanaam wàcce ci moom alquran ne ko yàlla day dana yëkkati maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu gëm te dëggu ci yéen ak ñi nga xamante ne jox nañ leen xam-xam ci ay daraja te yàlla moom ci boppam aw dafa dañ kumpa ci boole mbir maanaam amul dara lu ko réer dafa xam mbir yi sew sew mbir yi la xam mu daal di teg li nga xam ne mooy wax bi borom bi subhaanahu wa taala wax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waqul waxal ne rabbi yow sama borom yokkuma ilman xam-xam ñu gis kon ngëneel bokk na kon maam ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci ngëneel yi nga xam ne moom la moom la xam-xam amee léegi nag ñu gis insha allahu taala baabu buntu man su ila ku ñu laaj maanaam buntu koo xamante ne dañ koo laaj elman ci xam-xam woowu fekk moom mustaxilun mi ngi soxla woo fii xadiis yi ci ay waxam maanaam mi ngi mu ngi soxla woo maanaam mooy mi ngi préoccupé wu fii xadiis yi ci waxtaanam foofu mu daal di mu wax waaye fa atamma mu daal di al alxadisa la nga xam ne moom lay wax summa topp ajaaba mu daal di tontu as-sa'ila aji laaj gi maanaam fii daf ci leeral ne maanaam ci buntu bi dafa bokk ci tegginu ki nga xamante ne moom mooy aji xam ji maanaam aji jàngale ji ak ki nga xamante ne moom mooy sàkku xam-xam maanaam ay teggin yi nga xamante ne moom moo ci aju daf cee bokk fii ci suñu bunt bi mu ciy leeral ne maanaam képp koo xamante ne da ngay wax xadis di di jàngale maanaam nga nekk ci sa xadis wala boog nga nekk ci di waxtaanee wàllu diine am koo xamante ne daf laa dog di laaj leneen maanaam yow continuer sa wax ba noppi soo paree nga dog koo tontu maanaam loolu dafa bokk ci teggini waaye doo def rek maanaam euh, mu mel ni genre benn genre fawda fawda mooy anarchie maanaam mu mel ni benn anarchie bu am ñu mel ni ku nekk ci marché bi ku nekk naan lii laa xalaat lii laa yaakaar lii laa ki ku nekk di indi grain de ci biir waxtaan wi loolu moom bokkul ci teggin yi niki noonu bokkul tamit ci euh, euh, ci teggin yi ki nga xamante ne maanaam koo xamante ne dafay jóge fële ñëw dugg ci fekk ñuy waxtaanee xadiis wala yu mel noonu moom muy laaj leneen doon feel mbir mi lu mu am am solo waaye tamit bu boobaa day daal di yelloo ci ki nga xamante ne moom mooy jàngale wala moom moo nekkoon ci di wax di jàngale di di di wax xadiis yi wala muy wax ci wàllu diine tamit day daal di yelloo ci moom mu daal di xaar négandiku ba wax ja jeex waaye loolu nag am na ay teqantal yoo xamante ne insha allahu taala dinañ ci ñëw ci bu ñu tuddee suñu xadis bi ba noppi bi des na al imam al imam imam al Bukhari rahimahullahu taala mu indi ni suñu xadis bu njëkk ci suñu ci suñu téere bi bil isnaad mu ne bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilayhi qaala haddathana Muhammad ibn ibn Sinan te moom mooy Muhammad ibn Sinan al-Bahili dakkantalam moom moo nekkoon Abu Bakar al-Basri moom mi ngi gënoon a siiwee ci al-Uqi Abu Bakar boobu rahimahullah mi ngi génn àdduna deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, niki noonu am na euh, ñu ne deux cent vingt-deuxième année ci la génn àdduna moom nag ci siqaat yu mag yi la bokk nga xam te ne ci borom xam-xam yu kawe yi la bokk de dëkkoon dëkkoon Basra euh, naka noonu nekkoon na Baghdad tamit ay jamono Euh, moom mu ne qaala mu wax ne haddathana fulayhan te fulayhan bi moom mooy fulayhan ibnu sulayman ibnu abi mughira euh, moom dañ koy wax tamit Naafi' ibn Hunayn al-Khuzaa'i dañuy wax ne tamit al-Aslami maanaam au lieu de al-Khuzaa'i nañu al-Aslami waaye al-Aslami al-Khuzaa'i la ngir ne mi ngi mel ni ñu ne al-Haashimi ak al-Qurashi maanaam bu ñuy wax noonu la ñuy waxee maanaam dañuy njëkk tudd bu dee dëkk bi maanaam bu dee nit ki dafa am askan boo xamante ne masalan tey ñu ne waa ji euh, maanaam tey bu maanaam buñ naan dañ naan euh, kii kat ñeeño la ca Sénégal mais duñu wax ne maanaam ci ci ci ci sénégalais yi mais duñu wax ne sénégalais la ñeeño la maanaam ñu waxee noonu maanaam ngir ne dañ koy askanale d'abord fa mu ci kii bu bu ndaw bi ba pare doo ko yóbbu ci bu mag bi maanaam ndax Haashim yi Banu Haashim ñoom ci biir ci lañ bokk boo loolu moom moo tax dañ naan al-Hashimi al-Qurashi maanaam bu ñu tudd nit ba pare daal ne al-Qurashi al-Hashimi loolu du waxin wu jub voilà maanaam loolu moo tax mel nañ ne al-Qurashi waaye turam wax nañ ne turam dëgg-dëgg moom mooy Abdul Malik dàkkantalam tam moom moo nekkoon Abu Yahya al-Madani euh, waaye Fulayh moom mooy li ëpp li nga xamante ne moom moo moom moom moom la ñu ëpp li nga xamante ne moom lañ ko doon woowee Euh, rahmatullahi alayhi borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo wuute ndax ku wóor la wala ku wóorul la ndax siqa wala da'if la waaye ku mel ni Yahya ibn Ma'in wala boog ku mel ni euh, euh, ku mel ni ad-Dawri ñoom ñëpp wala ñooñu ñoom dañuy wax nekkul koo xamante ne ku wér la waaye ku mel ni ku mel ni Abu Hatim ma Ibn Hibban rahimahullah tamit wéralu ko waaye ku mel ni ñoom Abu Hatim ak ku mel ni imam al al Bukhari ak ñeneen rahmatullah alayhim ak imaamu Muslim ñoom dañoo jàpp ne moom ku wér la loolu moom moo tax imaamu euh, muslim rahimahullahu taala soloo na ci moom benn xadis kese waaye imaam al-Bukhari soloo na ci moom ay xadis yu bari waaye nag euh, maanaam lu war a toll ci juróom-ñett waaye daf koy indi tout le temps mu nekk loo xamante ne du nekk moom kese kese kese mooy soloo xadis boobu maanaam moo tax fii mu indi mu ne mu ne xaa maanaam mooy tax taxwil maanaam wa katabu xaa li taxwil euh, li taxwil sanad waqiila min saxa waqiila gan farat min alxadisi aw aw li tax waqiila gan farat min alxadisi aw li taxwiilin warat aw li waqiila xaailun wa qawluha lafdan asad maanaam comme li imam as-Suyuti rahimahullahu taala maanaam dañuy wax ne xaa bi dañ koy bind comme niñ ko waxe woon maanaam dañ koy bind ngir wane ne damay soppi càllale gi wax nañ ne ci sax ci alxadis la jóge maanaam bu ma nee ni daal di alxadis ba pare daal di répété waat wax ji war maanaam mooy ne lii may ñëw xadis bi yëggagul waaye càllale gi ba fii ñoom ñoo nar a bokk maanaam ci fulay lañ nar a dajewaate maanaam mu boobaa mu daal di wax tam nee nañ sax ci sax la jóge ne wér na ne ba ci fulay lay ñëw di daje wala bokk li nga xamante ne moom la ñuy wax ne aw taxwil maanaam moom mooy. mais dañuy soppi beneen càllale encore maanaam mu ne wa haddathanii nettali na ma Ibrahim ibn al-Mundhir mu nekk sëriñ imam al-Bukhari yu rahimahullah mu ne moom mooy ibn Ibrahim ibn al-Mundhir ibn Abdullah ibn al-Mundhir ibn al-Mughira ibn Abdullah ibn Khalid ibn Hizam ibn Khuwaylid ibn Asad ibn Abdul Uzza maanaam muy mbokk Sayyidat Khadija bu foofu moo tax ibnu Abdul Uzza ibnu Qusay maanaam di mbokk yeneen bi foofu sallallahu alayhi wa sallam ibnu Kilab al-Qurashi al-Asadi al-Khuzami mu ñu koy dàqantele Abu Ishaq mooy Abu Ishaq al-Madani euh, euh, mbokkiyam maanaam euh, maamam bi di Xaalid ndax moom mooy Ibrahim ibnu al-Munzir ibnu Abdullah ibnu al-Munzir ibnu al Abdullah ibnu Xaalid boobu muy Xaalid ibn Xizaam moom mooy mbokk euh, Hakim ibn Xizaam mooy ci yeneen bi waxoon sallallahu alayhi wa naan ko laa tabi'i maa laysa indak maanaam booy jaay bul jaay loo xamante ne nekkagul ci sa loxo kooku la ko waxoon di mbokk sayyidat Khadija radiyallahu ta'ala anha moom gënoon a siiwee kon ci dàkkan maanaam mu ñu ko doon ñu ñu ñu ko daan dàkkantele kon Abu Ishaq ñu ngi génn àdduna deux cent trente-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa am nañu ne deux cent trente-cinquième année bi ci la génn àdduna euh, moom nag siqala te mboolem boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne siqala qaada qaala mu ne haddathana Muhammad ibnu Fulayh te mooy Muhammad ibnu Fulayh bii nga xam mooy ibnu Sulaymaan al Aslami maanaam ibnu maanaam Fulayh bi nga xamante ne moom lañ doon wax léegi euh, moom al-Khuzaa'i moom dàkkantalam moo nekkoon Abu Abdullah Abu Abdullah al-Madani rahimahullahu taala euh, moo tax ñu koy wax tamit Muhammad ibn Abi Yahya ngir ne Fulayh dañ ko doon dàqantale tamit Abu Yahya euh, moom euh, boroom xam-xam yi tamit rahmatullah alayhim wuute nañu ci euh, ak ñàkk wéram ak ñàkk wéram waaye al imam al hafiz ibn Hajar rahimahullahu taala dafa wax ne moom saduqun yahim maanaam ku dëggu waaye nag day def def le léeg-léeg maanaam day xaw di jaawale mm-hmm. mu ne an mu ne qaala haddathani abi mu ne sama baay nettali na ma te baayam mooy kan mooy Fulayh maanaam euh, riwaaya bi mooy bi nga xam ne dafa jëlee ci Ibrahim maanaam ibnu Munzir mu jëlee ci Muhammad ibnu Fulayh Muhammad ibnu Fulayh di jëlee ci baayam riwaaya maanaam xeet yoon wow imaam al-Bukhari rahimahullah daf koo solooy mu nekk nusxa maanaam mu nekk benn téere boo xamante ne dañ koy wax tamit saxiifa dañ koy wax nusxa di ko wax saxee fa nga xam ne benn téere la nga xamante ne ci même càllale bi ci lay solowee presque même maanaam même xadis même xadis yi nga xamante ne ñoom ñooy jóge foofu ci saxeex bi am na juróom-ñetti xadis yu mel noonu waaye jamais mu indi leen moom kese kese kese kese kese déedéet loolu du ko def euh, loolu euh, ngir ne faw daf koy indi ngir dëgëral ngir dëgërale ko waaye du ko indi te saa yu indi xadis bi ngir ne wuute gi ñu wuute ci fu la yi ak ci doomam ji Muhammad ibn Fulayh loolu moom moo tax imaam al-Bukhari rahimahullah suy indi xadis bi daf koy indi ci euh, buntu yi nga xamante ne attewu diine ajuwu maanaam ay buntu ngëneel lay doon ak ay bunt yooyu rek la koy indi maanaam ci ci ci aadaab yeeg raqaa'iq yi ak yi nga xamante ne moom mooy fu demee ne fii nga xamante ne buntu ngëneel lay aju waaye du aju ci buntu euh, atte masalan tey lu ko indi ci di leeral njàpp nuñ koy defe wala yu mel noonu Ah, ngir eh, ñàkk dëgër bu tar gi nga xamante maanaam ngir wuute gi ñu wuute ci mbiram donte moom jàpp na ni ku dëgër la mu ne qaala moom mu ne qaala haddathani Hilaal maanaam boo xoolee kon réew càllale gi eh, bu njëkk bi daf koo solowee boobu moom mooy aali bi ndax Muhammad ibn Sinaan moo soloo ci Fulayh alors que ci beneen càllale gi Ibrahim ibn al-Munzir moo soloo ci Muhammad ibn Fulayh mu doog a jëlee ci baayam Fulayh maanaam nga gis ne kon beneen càllale gi ah, ah, naazil la mu ne qaala kon mu ne qaala haddathani Hilaal ibn Ali te moom mooy Hilaal ibn Ali ibn Usaama dañ koy wax tamit Hilaal ibn Abi Maymuna dañ koy wax tamit Hilaal ibn Abi Hilaal al-Qurashi al-Fihri al-Aamiri al-Madani rahimahullahu taala maanaam kon foo déggee Hilaal ibn Abi Maymuna mook Hilaal ibn Ali ak Hilaal euh, ibn Abi Hilaal même nit ki la même nit ki la Ah, dañ koy déng moom ñu ngi génn àdduna centième année euh, ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam yoo xamante ne tuuti lañ ci teg maanaam centième année bi tuuti rek lañ ci teg euh, kon moom euh, ku ku ku ku dëgër la ci siqaat yi la bokk tamit comme ni nga xam ne loolu la imam az-Zahabi wax rahimahullah min al-mashaahir siqaat mu ne an Ataa ibn Yasaar mooy taabi'i bu mag boobu nga xamante ne moo nekkoon bokk ci boroom xam-xamu Madina yi rahmatullahi alayhi muy Ataa ibn Yasaar al-Hilaali rahimahullahu taala moo ñu koy dàqantale Abu Muhammad wala boog Abu Abdullah wala Abu Yasaar moom mi ngi génn adduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaaw Yonent bi sallallahu mooy année bi imam lay génn gane adduna Euh, dañuy wax tamit ne quatre-vingt-dix-septième année la génn àdduna am nañu sax ñu dem ba ñu cent troisième année ci la génn euh, àdduna euh, moom gis na saxaaba yu bare bare ba ci sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mu ne an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu moom gisoon nañ ko gisaat ko qaala moom mu ne xad mu ne baynama diggante bi nga xamante ne an nabiyu yenente bi sallallahu alayhi wa dafa nekk ci digg fii majlisin mi ngi ci jotaay maanaam yu xaddisu muy nettali muy nettali alqawma ak nit ñi maanaam muy waxtaanee ak nit ñi maanaam càllale gi maanaam euh, xadis bi euh, dafay nettali yenente bi sallallahu alayhi wasallam benn seen bu am maanaam dafa toog yu xaddisu gis nga baatu yu xaddisu la maanaam muy jàngal xadis jàngale xadis maanaam mooy muy waxtaanee ak nit ñi waaye bi nga xamante ne moom lay waxtaanee ak nit ñi jaa aho ci la ko dikkale arabiyun ab kaw kaw fa qaala mu daal di wax maanaam xam nga kaw kaw yi comme ni nga xam ne noonu lañ koy waxee maanaam ñoom du ñu sàmmonteeg teggin yu bëree bëri euh, ngir ne euh, parce pas parce que ca kaw ga la dëkk nag mais c'est parce que xamul euh, xamul maanaam moom yàggul ci daara gi maanaam yàgguta nekk ci biir yi war Munawwara di dundandoog yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di xam li yenente bi di digle ak di tere ak yi nga xamante ne ñooy teggin yi war loolu moom moo tax ñuy wax seeru ñàkk teggin ci domaine boobu waaye loolu tamit day tolloog rek ki nga xamante ne masalan moom yàggute ñëw ci daara ji maanaam kooku léeg-léeg day am yenn comportement yu muy permettre souvent sax <laughs> da gis suy doog a yegg dañ dañ koy xam maanaam dañuy gis mu am ay comportement yoo xam ne ñeneen ñi ci des duñ ko am waaw loolu nag li koy indi moom mooy mooy dafa dafa dafa dafa dafa dafa nekkoon ci yeneen xeeti milieu waaw loolu moom moo koy indi waaye kon kaw kaw bi nga xamante ne moom dafa dugg ci kafa mu ne mata saa waaw saa kañ la maanaam dafa fekk yonent bi sallallahu alayhi di di di waxtaan mu ñëw dugg ci rek daan ko waa waa saa waa yowbal maanaam adduna moom kañ lay tukki maanaam moom fa fa moo tax mu daal di wéy rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yu xaddis mu mu wéy ci di nettali continuer di waxtaan maanaam nekk ci waxtaanam ma waa di eh, eh, fa qaala mu daal di wax ba'dul qawmi lenn ci nit ñi maanaam am ñenn ci nit ñi nag ñu commencé di xalaat maanaam di wax maanaam di waxee seen xel naan sami'a dégg na ma qaala li mu wax waaye fa kariha dafa sib maa qaala la mu wax maanaam ñoom ne non dégg na ko mais da ko faalewul parce que euh, vraiment néexu ko daal li mu wax moom moo ko néexul ni mu waxee waaye waqaala mu daal di wax ba'dhum lenn ñenn ñi daal ne bal li fi nekk mooy lam lam ma déggul de waaye xatta mbete isa waaye ñi ci def tamit naan noo déggul déggul noo déggul waaw loolu maanaam ba fii Euh, bu njëkk bi moom mooy ne kañ la le fait que muy ñëw laaj adduna kañ lay tukki day leeral li nga xamante ne moom lañu gisoon ci kitaabul iman ne maanaam mbir la moo xamante ne ñu baree baree bare dañ koy faral di laaj le fait ñu ko daan laaj nag moo tax naa sayyidna Jibril alayhi salaatu wassalaam bi mu ñëwee yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daan ne euh, euh, kii laajte gënu koo xam ki ñuy laaj maanaam ngir tëj bunt bi maanaam maanaam kon waxu ko ngir ne. xamuma kañ la waaye daf koo wax ngir mën a tëj buntu laaj boobu te xam ne tontu du jëw ci buntu boobu loolu du ma ko tontu voilà te loolu noonu am na beneen mbir boo xamante ne moom lañ ci jànge mooy am na mbir yoo xamante ne yàlla da koo nëbb ci jaam yi la ko xamal yooyu yëlloowul ñu koy waxtaanee ci mbedd mi loolu moom mooy li nga xamante ne moom euh, moom moo moo moom moom lay moom lay leeral loolu lay leeral bi nga xamante ne moom la bi bi nga xamante ne nag léegi euh, saxaaba yi radiyallahu anhum ñu ngi doon xool ndax waaw moom ndax dégg na li ñu wax waaw wala déet mu ne xattaa mbete isa qada ba mu noppee ba mu pare ah, ba mu noppee xadiisahoo ci waxtaan ga mu doon waxtaan xaala mu ne ay na ana uraahu yaakaar naa ne maanaam bu boobaa euh, raawi moo ne uraahu yaakaar naa ne la mu wax assailu mooy mooy fulayxal maanaam euh, moom moo wax ne damaa yaakaar ne as-sa'ilu la laaj waaye am na ci yeneen riwaaya yoo xamante ne ñëw na ci ne ay na sa'il maanaam ana ki doon laajte moo tax uraahu léeg-léeg ñu ñu ñu ñu ñu bindee ko araahu maanaam mooy gis naa ko ndax bu ma nee araa mooy gis naa gis naa bu boobaa ñaari mbir lay am mooy gis naa gisu bët ak gis naa gisu xel ak xam-xam maanaam bu fekkente ne da nga ni comme masalan alam tara kayfa xanaa gisuloo ni nga xamante ne te loolu xew-xew boobu maanaam biñ koy nettali yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam fekkiwu ko woon mm. ngir ne jamono la joo xamante ne euh, juróom juróom fukki fan lañ ci teg yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam gane àdduna ànd ak borom bi subhaanahu wa ta'ala ko doon wax xanaa gisoo ni yàlla doxalee ak waa ñewi maanaam mooy gis ci sa xam-xam maanaam mu loolu mooy man de nii nii mbir mi nii laa ko gisee mooy sama xam-xam lii waaye nag ma uraahu maanaam uraa mooy njort naa moo tax mu ne ay na ana uraahu damaa njort ne as-sa'ila maanaam loolu la ci teg maanaam as-sa'ila ki doon laaj waaye sikk sàkk googu dañ na maanaam ki nga xam ne mu ne ay na sa'il as-sa'ilu ana ki nga xamante ne moo doon laaj ani sa'ati ci mbirum euh, adduna buy tukki maanaam saa kañ la qaala ti bi sal maanaam qaala waa daan ne maanaam kaw kaw bi daan ne haa ana ha maanaam maa ngi ya rasulallah ay ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam maanaam ñu gis ne subhaanallah maanaam bu njëkk bi da gis ne le fait que yonent noppi ci diggante bi yar na ko yarin woo xamante ne xam na ne mbir yi maanaam am na foo xamante ne dafa am euh, yenn règle yu fay dox maanaam mooy domaine xam-xam bu nekkee ci jotaayu xam-xam dafa am ay règle yoo xamante ne ñooy dox moo tax nga gis même bi mu koy répété waat woowu ne ñëwul rek ne ko maa ngi rek daal ci yem mais daf ko woowee yow yeneen ci yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam amaan na bu ko yor bu ko waxutoon lool danañ ko ah, a ana daal di noppi wala bu ne ko ma yaa Muhammad na daal di wax loolu waaye gis mu ànd ak yi nga xamante ne moom moo ci yelloo te lii beneen mbir la ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme ni borom bi subhaanahu wa taala wax ne laa taj'alu du'aakum baynakum ka du'aa euh, laa taj'alu du'aa ar ka du'aa ba'dikum ba'da bu leen def yenente bi sallallahu alayhi wasallam woo gi ngeen koy woo mu mel ni woo gi ngeen di woowente yéen seen biir maanaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam doo leen ko woowee Muhammad déedéet xool leen xadiis yi ñu jot a gis yëpp niki noonu nga topp téere sunna yi doo ci gis ne Muhammad nee dem na Muhammad dikk na sallallahu alayhi wa sallam déedéet subhaanallah dañ naan rasulullahi nabiyullahi annabiyu ar-rasul et cetera voilà maanaam kon ñu loolu ñu bàyyi ko xel léegi mu ne bi nga xamante ne moom la wax mu ne fan yenent bi sallallahu alayhi wa tontu ko da qaala ne fa isa saa saa yoo xamante ne duyaat neenal nañu al amaanatu kóolute maanaam moom mooy euh, euh, li nga xam ne moom mooy kóolute mooy dépôt garantie suñ demee ba nga xamante ne dañ koy neenal mandat suñ demee ba nga xamante ne dañ koy neenal rek fantabir na nga xaar a saa al adduna euh, euh, tukki xaaral xaaral adduna tukki maanaam mooy bu ñu demee ba nga xamante ne euh, maanaam ñu jël mbir war ci am ñu ci wóolu jox leen ko waaye ñu neenal loola bu boobaa nga xam ne kon nga xam te ne mu dangay jékki-jékki dootoo gisati nit ku wóor mm-hmm. waaw maanaam nit ku ku ñu mën a dénk mbir moom dootoo ko gisati buñ demee ba foofu ba loola xew rek xamal ne yawmal xiyaamati léegi mu ñëw maanaam adduna léegi mu tukki waaye tamit bu fekkente ne dañu dem ba neenal mbir yi mu yeneen bi nag sallallahu di leeral foofu tamit mbir yooyu ana naka lay amee ndax loolu moom moo tax euh, euh, arabi bi kaw kaw bi yàlla na ko yàlla fay daan ne qaala mu ne kayfa ana naka idaatuha la ñu koy neenale maanaam mu ne qaala mu ne ida saa yoo xamante ne wut si da dañoo wiir al amru mbir al amru mbir yi dañoo askanale dañoo yóbbu jox al amru mbir yi ilaa xayri jëmi ko ci ñu bokkut ak ahli yi ña ko yelloo maanaam bu fekkente ne bu ñu jëlee nguur duñ ko jox ko ko yelloo bu ñu jëlee xam euh, euh, bu ñu jëlee njàngale duñ ko jox ko ko yelloo bu ñu jëlee poste yi duñ ko jox ko ko yelloo buñ maanaam bu ñu lu ñuy joxe rek duñ ko jox ko ko yelloo bu ñu demee ba mbir mooma rek kon loolu moom mooy kon dépôt bi amaana gi kóolute gi kon neenal nañ ko bu boobaa rek fantasir na nga xaar as-sa'a yawmal qiyaamati maanaam nga nga xaar as-sa'a te adduna tukki kon te loolu moom mooy tukkal adduna rek te loolu moom mooy li nga xamante ne ñun ñii képp kenn ci ñun mën na koo commencé seetlu ci jamono ji muy dund yàlla nañu yàlla sàmm xadis boobu imam al-Bukhari rahimahullahu taala ndiwaat na ko te xadis numéro 6496 imam Ahmad ibn Hanbal solo na ko ci xadis numéro 8000. 729 kon ci asxaabu kutubu sitta imaam al-Bukhari rahimahullahu taala rek euh, moo ko solo euh, kon euh, mu ne mu teg ci ne imaam al-Bukhari rahimahullah teg ci ne baabu buntu man ki nga xamante ne rafaa dafa yëkkati sawtahu maanaam hadith bii ñi nga xam ne moom lañ mujjee gis imaam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ci daf koo tàmbalee kitaabul ilmi maanaam da koo tàmbalee kitaabul ilmi ngir junjaale ne moom lii muy joxe nii lii muy wax ni ci amaana la ko defee maanaam ngir kóolute voilà moom moo tax mu def ko maanaam loolu moom moo tax tamit bokk na ci liñ ciy jàngee moom mooy ne xam-xam koy jëlee ci ñi nga xamante ne dëgg-dëgg ñoom ñoo ko yor maanaam kenn du ko jëlee par euh, parce que daf maa neex parce que euh, déedéet maanaam duñ ko jëlee ci euh, parce que maanaam ak ay folklore ak yooyu yëpp déedéet maanaam dafa am ay règle yoo xamante ne ci lañuy ñuy sàkkoo xam-xam loolu tamit ñu war ko cee sàkkoo imam al-Bukhari rahimahullah indi xadis bi tamit ngir junjaale na la mu nekk premier xadis ci kitaabul ilm ngir wax la ne la man ci kóolute ci amaana ci dépôt ci garantie bu leer ci laa bindee sama téere bii ngir jox leen ko yéen xeet mu ne baabu buntu man ki nga xamante ne rafaa dafa yëkkati sawtahoo ak euh, kàddoom bi la ilmi ci xam-xam maanaam ne mooy booy booy booy jàngale da ngay wax ci kaw maanaam loolu tamit loolu beneen mbir la moo xamante ne moom loolu euh, ñiy jàngale war nañ koo bàyyi xel mm-hmm. ngir ne du ñu nekk di wax maanaam mais loolu nag dafay dafay askanoonte maanaam day nekk rek selon fan ak naka la mm-hmm. maanaam tey bu fekkente ni ci fu ndaw la ñu nekk nii nga xamante ne ki ngay jàngal yéen ñaar rek ngeen wala boog bariwoo leen ñu tuuti ngeen loolu mën ngaa wax ndànk ndax ñépp ñi ngi lay dégg bu fekkente ne nag dañoo am ñu nekk fële comme nii am ñu nekk fii loolu dañuy gën a yëkk ci sa kàddu ngir ne dafa am ñoo xamante ne ñoom ñoo war a dégg mm. loolu tamit dafay leeral tamit ne maanaam bu fekkente ne am nañu lu demee nekk mbooloo mu gën naa bëri ñu am ñu ñuy tuddee mustamli comme li nga xamante ne loolu lañ ko gise woon moom mooy koo xamante ne mooy jottali waaye kii jottali du toog fii ma toog di jottali ngir ne man maa war a yëkk ci sama kàddu man waru lu am solo la ah. maanaam euh, li maanaam man maanaam di wax nii ñu may jottali te fekk maa ngi fii te man a wax ni ñëpp loolu moom loolu moom daanaka sax xeetu ci euh, bakkan la gën a jege voilà xeetu wane kilifteef donc la gën a jege voilà am du ñëpp nag ñu koy def ñoom ñoo mel noonu mais bari na ci loolu ñoo xamante ne ñoom ñoo gën a dàq gën a kawe baat sax ñu leen di jottale mm-hmm. loolu moom maanaam loolu xamul loolu moom du du sunna du xam-xam du du du lu kenn xam lu dul ab aada boo xamante ne euh, lu dul ki nga xamante ne moom moo moom moo mënut a wax ca kaw ñu ko koy jottali xanaa lu mel noonu waaye nag ki nga xamante ne moom mooy wax ci yoon dafay mën a wax bu dee am na kuy jottale day nekk fële bu ko defee mu jottali mu wax pour ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ci des ñu ñu mën caa jot waaye su fekkente ne micro baa ngi nii kay maa ngi nii micro baa ngi ñëpp mën nañoo dégg ndax fu ne am na rajo loolu moom jaratu ñu may jottali mm. te loolu benn mbir la ñaareelu mbir bi ci des mooy léeg ñii di jottali li lay wan ne loolu ñoom mënoon nañoo bañ a jottali moom mooy bu fekkente ne dañoo yor dañuy wax bu ñu waxee ab aaya alxuraan wala ab xadiis wala ñu laajte kii jottali na naan ñoo ko déggandoo maanaam loolu li muy tekki mooy ne kon ndekete yeneen wax jet mënoon nañ koo déggandoo rek te loolu day gagner temps aussi voilà ak yeneen ak yeneen maanaam kon loolu yëpp dafay wane ne euh, maanaam loolu xeetu euh, maanaam mbir la moo xam ne dëppawul ak sunna voilà dëppawul ak sunna maanaam ah, kon maanaam fii nag moo tax mu indi baabu buntu kii jàngale moom moom moo war a wax léegi nag mustamli ki nga xam ne moom moo war di jottali te nekk fële di jottali pour ñeneen ñi ci def loolu léegi rajo yeeg yooyu yëpp maanaam ak micro yi yooyu mën nañ ko remplacer mu ne kon ah, ci maanaam bil ilmi ci xam-xam mu ne bil isnaadil muttasil fii awwalil kitaab ilayhi qaala haddathana abu nu'maan aarif ibn al-fadl moom mooy Euh, Abu Nu'man mooy Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi moom mooy turam Abu Nu'man mooy dàqantalam al-Baqari moom mu ngi gën a siiwee ci aarim mooy laqabam maanaam moom mi ngi euh, génn àdduna deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëgëral nañ ay waxam màggal nañ ko waaye ci mujjantelug jamonoom dafa nekkoon koo xamante ne dafa jaxasoo maanaam moom mooy dafa jekki-jekki maanaam xam nga bu demee ba nekk màgget maanaam après day mujj xel mi eh, di jaxasoo buy nettali xadiis maanaam nam ko daan nettalee ci at yu njëkk yu mujj ya da ko da daan xaw a am problème imam Abu Hatim ar-Razi rahimahullahu taala dafay wax ne man sami'a minhu qabla mi'atayn wa ishrina fa sama'uhu sahih wa man sami'a minhu ba'da eh, mi'atayn wa ishrina fa sama'uhu ghayru sahih ku dégg waxam laata eh, deux cent vingt année deux cent vingt képp ku mës a jàng ci moom kooku li mu déggee ci moom wér na waaye bu fekkente ne nag ginnaaw année deux cent vingt la nga xamante ne commencé naa fàtte di commencé di wax wax ji jaxasoo ah muy jaawale yenn xadiis bu boobaa nag kooku moom li mu dégg dootul wér te imaam al-Bukhari rahimahullah ci ñu njëkk ñu la avant la jàngee ci moom moom nag moo tax deux cent année deux cent vingt la commencé jaxasoo année deux cent vingt trois ci la génn àdduna mooy Abu Nu'man aarim moom mooy euh, moom la lañ ko gën a fi Abu Nu'man mooy dàqantalam mooy aarim ibnu euh, mooy Muhammad ibnu al-Fadl euh, as-Sadusi rahimahullah mu ne qaala moom mu ne haddathana Abu Awaana moom waxoon nañ ko a Waddah ibnu Abdullah al-Yashkuri ñaari saxiix waxoon nañ ne la maanaam amul kenn ku ci tudd Abu Awaana ku dul ci moom moom foo gisee rek moom la al Abu Awaana mooy al-Waddah Abdullah al-Yashkuri muy abu abdul abu Awaana al-Waasiti al-Basri muy al-Haafiz al nga xamante ne mu ngi génn àdduna 175e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala ñu ne 176e année te mu nekkoon nit ku sell mënoon a jaamu yàlla lool màggoon ba pare mokkal lu baree bari ci sunna Yonent bi sallallahu alayhi di ko jàng mu ne an Abi Bishr te moom mooy euh, Jaafar ibn Iyaas mooy mooy euh, Jaafar ibn Iyaas. moom mooy tamit ibnu abi wahshiyati al-yaskuri moom tamit noonu loolu tamit dañ ko muy abu bishr euh, mu ngi génn àdduna cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa euh, waaye am na ñeneen ñoo xamante ne dañu wax euh, leneen moom kon moom Euh, imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wax na ci Taqrib at-Tahdhib ne thiqatun min athbati an-nas fi Sa'id ibn Jubayr wa da'afahu Shu'ba fi Habib ibn Salim wa fi Mujahid maanaam kon ci ñi gën a wóor la bu fekkente ne dafa solo ci ku mel ne Sa'id ibn Jubayr waaye nag euh, ku mel ni Shu'ba imam Shu'ba nee na bu solowee ci Habib ibn Salim ak ci Mujahid xadiisam dëgërut maanaam kon euh, solo ci ki mu solo ci la xadisam di dëgëre waaye kii mu solo moom xadisam dëgër na ci moo tax mu ne an Yusuf ibn Mahak te moom mooy Yusuf ibn Mahak ibn Bahzad al-Farisi al-Makki mooy cosaanam maanaam Makka la cosaanoo al asal mooy Makka euh, nga xam ne waa Quraysh Quraysh fa ma Makka la dëkkoon ngir ne jaam la fa woon ñu mujj ko faa goreel kon mooy Yusuf ibn Mihran tamit moom lañ koy wax tamit Yusuf ibn dañ koy wax tamit Yusuf ibn waaye li gën a wér mooy ne moom ak Yusuf ibn du ñu benn ñaar lañ maanaam kon Yusuf ibn Mahak ak Yusuf ibn Mihran ñu benn donte ñoom ñaar ñëpp nekkoon nañ jaam ca Makka ñu goreel leen fa moom mi ngi génn àdduna cent troisième année ginnaaw gàddaaw yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nekk siqatun saabit nekkoon ku wóor ku dëgër moom mu ne an Abdullah ibn Amr mooy Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma moom waxoon nañ ay mbiram eh, lu dul benn du ñaar qaala mu ne taxallafa wuut wuutoona an naa wëllif ñu an nabi yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam fii safratin ci tukki boo xam ne saafar naa tukki nañ ko fa adrak naa mu daal di ñuy dab mu daal di ñuy dab waqat te fekk ahraq naa mi ngi ñuy njëkk ak salaata julli maanaam julli gi demoon na ba noot maanaam mooy waxtu julli dafa jotoon fekk ñu doon tukki ñu doon gaawtu nag pour julli gi ba ñu rëcc moo tax mu daal yenent bi nag sallallahu alayhi wa sallam mu ne mu mu mu mu ñu mu fekk julleen ñuy gaawantu wa nahnu te fekk ñun natawadda u ñuy jàpp yenente bi sallallahu alayhi gis ñu ñu ñuy jàppoo fa jaal naa ñu nekk di def di nam saxu di masa ala arjulina ci suñu loxo ci suñu tànk yi ndax dañoo gisoon ne alquran dafa wax ne famsahu bi ru'usikum wa arjul wa wa arjulikum ilal ka'bayn maanaam na ngeen masaa ci seen wa arjulakum ci beneen jàngin wa arjulikum ci beneen jàngin maanaam na ngeen masaa seen bopp yi ak seen tànk yi waaye comme bu dee wa arjulakum mooy ngeen raxas seen tànk yi ngir ne faghsilu lay doon waaye bu ne wa arjulikum seen tànk yi bu boobaa li nga xamante ne moom la ko boroom xam-xam yi firee mooy ne masaa ci tànk yi waaye bu boobaa ci xuf yi lay doon maanaam bu boobaa masaa bu dee tànk yi ar riwaaya arjulikum mooy masaa xuff bu fekkente ne arjulakum mooy raxas tànk maanaam bu boobaa loolu moom mooy tekkatal gi nga xamante ne moo ci am waaye saxaaba yi a anhum ñoom dañoo gisoon xiraa yooyu rek ñu daal di commencé masaa seen tànk yi rawatina ne dafa gaaw ñoom dañu foogoon ne ndekete raxas bi ci boppam du woon farata raxas tànk bi bu gaaw maanaam du woon farata moo tax ñu ko doon raxas raxas bu woyof wala boog ñu masaa ko ci bés boobu parce que aussi nja tànk kii bi dafa maanaam waxtu wi da doon waaj a génn waaye bi nga xamante ne moo tax ñu commencé def loolu fa naadaa yeneen bi sallallahu alayhi wasallam woote bi a'la sawtihi ci gën jaa kawee kaddu baatam daan ni waylun toskore wayrun mbugal wayrun waylun xur wuy biir biir yi ca biir sawara lil aqabi ñeel na euh, euh, ñeel na euh, tëstan yi këdduwaay yi mooy tëstan yi minan naari ci sawara maanaam daal di koy wax marratayni ñett ñaari yoon aw salaasan wala ñetti yoon maanaam loolu bokk na ci liñ ci xame mooy ne képp koo xamante ne dafa def bàkkaar ci benn cër maanaam ci benn cër cër booba mbugal bi nga xam ne dafa am mbugal bu spécifique bu ñuy mbugal ci cër boobu te it bu boobaa beneen xeetu beneen mbir buñ ciy jànge moom mooy ni kuy def bàkkaar ci benn cër barke ba war a nekk ci cër boobu la la yàllay xañ beneen bi ci des ñu ciy jànge mooy kuy def euh, bàkkaar benn cër maanaam ndax xam nga nit ki buñ nee buñ nee euh, dëgg yi parce que maanaam mooy këdduwaay yi mooy test yi Euh, bu fekkente ne moom la ñuy wax ne moom la ñu mbugal li muy tekk mooy nit ki yëpp la ñu mbugal rek parce que bu bu maanaam foofu partie boobu rek du dem biir safara keneen ki ci def nit ki beneen partie bi dem àjjana ngir ne ñu leen mën a teqale maanaam loolu moom lay wane ne kon nekkati nit ki bu bàkkaaree ci benn cër maanaam day concerner yeneen cër yëpp waaye cër boobu spécifiquement dina am problème boo xamante ne mën na ko caa maanaam barke ba ca nekk ci ak mbugalit buñ ko ci mbugal mbugal day gën a accentuer wu ci bërëb booba loolu bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ci jàngee aussi moom mooy ne euh, bu ñuy masaa maanaam bu ñuy jàpp suñu tànk yi dañ ko war tamit raxas ba pare itam bokk na ci liñ ci jàngee maanaam wuute nag siit yi siit ñoom da ñoom dañuy dañ ñoom dañuy benn dañuy mën a wax ne dañuy masa tànk ñaareel ba mooy dañuy bañ masa ci kaw xupp voilà bi ci def moom mooy raxas ci tànk yi Euh, ba ci dojjoor yi foofu tam maanaam ñetti mbir yooyu lañu wuuteeg waa ahlu sunna wal jamaa mooy ne ñoom jarul mu yegg ba ci dojjoor yi ci seen raxas yi hmm. te loolu insha allahu taala daañ ñëw ci teqantal yi bu ñu yeggsee ci buntu ah, ci kitaabul wudu insha allahu taala bu ñu gisaatee xadiis bi hmm. léegi euh, bi nga xamante ne beneen mbir bi nga xamante ne tamit euh, moom lañ ci jànge moom mooy ne imaam bi mën na wax ca kaw maanaam di ngir bu gisee nit ñi muy àndal ñu nekk di def lu dul noona maanaam mooy laa ba taxiirul bayaan an waqtil xaaja maanaam du dagan ñu mu yéexee leeralal leen àtte bi te fekk ñoom ñu ngi nii maanaam soxla nañ ko maanaam kon bu boobaa du ne rek ah gars yi xamuñu mu bàyyi noonu déedéet daf leen di leeral beneen bi ci def mooy bu ñu raxas ciru euh, njàpp yi dañ koo war a raxas te waruñoo bàyyi benn déndéer maanaam waruñoo sàggane ni ñuy raxasee suñu ciru yi loolu yëpp kon dañ koy jàngee ci suñu xadis bi beneen mbir bi nga xam ne moom lañ ciy jàngee moom mooy baamu bi nga xamante ne moom la kii jàngale di baamu bi nga xamante ne loolu lay wax ngir nit ñi gën koo mën a dégg wala ngir nit ñi gën koo mën a xam ndax dafa wax ne marratayni aw salaasan xadis bii nii imaam al-Bukhari rahimahullah indiwaat na ko xadis numéro 96 ak xadis numéro 163 imaamu Muslim rahimahullah indi na ko ñaari yoon ci xadis numéro 241 imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 97 imam euh, euh, an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 111 imam euh, Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 450 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 6809 6883 6911 6976 ak 7103 kon waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko ba mu def imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah mu ne baabun baabu kon ñu jàll ci beneen bunt mu ne baabu buntu qawlil qawlil muhaddis wax bi nga xamante ne moom la muhaddis bi di wax muhaddis bi mooy ki nga xamante ne moom mooy jàngale xadiis wala moom mooy ki nga xamante ne moom moo ja moom nekk di yittewoo xam-xamu xadiis ba soobu ca kooku moom mooy al muhaddis moom nag wax ji nga xam ne moom lay wax xaddasanaa maanaam nettali nañu wa axbaranaa ak xabaare nañu wa am ah mooy euh, mooy ba tey xabaare nañu waaye euh, am am beneen xeetu waxin la rek ci am amba'anaa wa qaala lanaa wa waaw léegi nag mu ne wa qaala lanaa léegi ak euh, ak maanaam baatu qaala lanaa fii daf koo indi muy tàmbali wax waaye daf ne wa qaala wax na lanaa al-Humaydi te moom mooy Abdullah ibn Zubair Abdullah ibn Zubair kon ñaata lañ ñaar lañ am na Abdullah ibn Zubair Zubair saxaaba bi ah ak Abdullah radiyallahu ta'ala anhu ak Abdullah ibn Zubair al-Humaydi sëriñu imaam al-Bukhari moom la njëkk indi ci Sahih bi ñu naan haddathana Abdullah ibn Zubair al ah al-Humaydi Humaydi voilà Makka Makka la maanaam moom Makka la dëkkoon mu ne kaana nekkoon na. inda fa ibnu Uyayna mooy kan Sufyaan naam Sufyaan ibnu Uyayna moom de nekkoon na fa moom baatu haddathana wa ak akhbarana wa ak anba'ana wa ak sami'tu dégg naa waahidan nekkoon benn maanaam ngir ci ñoom ci imam ibnu Uyayna rahimahullah baatu haddathana akhbarana anba'ana ak sami'tu mooy dégg na yii yëpp ñoo nekkoon benn lañ woon ci moom waaye maanaam ngir nii nii daf koo wax ngir wax ko moom te waxu maanaam tuddul keneen ngir wax ne lii mooy position am moom imaam al-Bukhari rahimahullah amul teqantal bu muy def ci diggante haddathana anba'ana akhbarana ak sami'tu maanaam moom amul teqantal bu muy def ci diggante boobu waaye nag li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo wut ay teqantal yu ñu def ci yooyu insha allahu taala dañ ko leeral léegi nag fii nga xamante ne moom mooy bu mooy mooy wax ji subhaanallah nga xamante ne fii mi ngi doog a tàmbali xadiis bi maanaam mi ngi doog a tàmbali nag léegi di dugg ci dëgg-dëgg maanaam euh, mbir mi dëgg dëgg dëgg maanaam ndax bu ñu xoolee xadiis bi weesu tamit am na leneen lu mu ci doon dundu xadiis bi weesu di wax ci kaw mooy ne lii ma leen di bindal téere bi di leen di di indi lépp nekk ci xam-xam dama leen koy wax waaye dinaa ci indi gis nga mu ne marratay na aw salaasa maanaam aw salaasan maanaam dinaa leen indil xadiis yi léeg-léeg ma baamu ko baamu waat ko ngir njariñ beneen njariñ bu mu am ci yeneen i bunt waaye tamit fii tamit dama leen danaa ko wax wax ko ca kaw yëkkati sama kaddu bu ko defee adduna bi yëpp téere bi tasaaroo fa maanaam nga gis ne xaj téere la boo xamante ne lu tolloog soixante-dix mille personnes jàng nañ ko ci moom imam al Euh, moo tax mu ne mu ne nag euh, euh, waaye subhaanallah ci kenn rek la tasaaroowee mooy Muhammad ibnu Yusuf al-Firabri ibnu Matar al-Firabri rahimahullah ci kooku rek la borom bi dogalee ne téere bi tasaaroo na waaye subhaanallah tasaaroo na ci àdduna bi yëpp voilà moo tax yéene bi dafa am solo voilà yéene bi dafa am solo moo tax mu ne kon waaye wax ji mu indiwaat fii nii nga xamante ne ñi mu indi. même même càllale gi la woon daf ne woon xaddasanaa Humaydi hmm. ah Abdullah ibn Zubayr qaala xaddasanaa Sufyaan te moom mooy ibnu Uyayna hmm. an Yaxya moom mooy ibnu Sa'id al-Ansari hmm. maanaam même càllale googu nga xam ne ñëpp waa Makka lañ woon te ñëw gënoon a tedd ci ci waa Makka ci jamono jooju ci seen jamono ci sëriñ ya mu am moom ñooñu même càllale googu ñooñu la tudd fii ngir wax ne baatu ni maanaam xadiis yi may jàngale baatu axbaranaa ak xaddasanaa ak ambaanaa mm-hmm. ak sami'tu benn la ci ñun ñii maanaam te sëriñ yii duma leen dama leen jiital ngir yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax gi mu wax ne nañu jiital waa Quraysh te bu leen kenn jiitu mm-hmm. ak it ngir màgg bi nga xamante ne moom la sëriñ yi màgg fi man moo tax ci seen ñoom seen lañu ñu jàpp man loolu yi laa jàpp voilà te doy nañ ma lay maanaam nga gis ne euh, moo tax mu mu ne mu jàpp ni ñoom ñi yëpp benn la mu ne wa qaala ibn Mas'ud maanaam nga gis ne ñooñu rek la indi boo xoolee ci génération boobu ñooñu rek la ci indi seen i wax waaye mu ne wa qaala ibn Mas'ud ibn Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu sahaaba yenent bi nee na sallallahu alayhi wasallam haddathana rasulullah yenent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam nettali nañu nga gis ne kon baat la boo xam ne ñoom dañ ko daan jëfandikoo ci jamono yenente bi mm-hmm. sallallahu alayhi wasallam mu ne haddathana rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam nettali nañu wa huwa teg yenentu boobu ñu wax as-saadiqu mooy ki dëggu ki al-masduqu mooy ki nga xam ne lu mu wax ñu dëggal ko sallallahu alayhi wasallam euh, loolu moom insha allah hadith bi li koy mottali dina ko indi ci insha allah daan ko gis ci bunt yi di ñëw maanaam ci téere yi di ñëw insha allahu taala ci surtout ci kitaabul qadar fi ñuy wax affaire dogal mooy hadith bi wax Euh, nit ki étape bi muy jaar ci biiru yaayam quarante jours yi après quarante après quarante ba ruux bi ñëw et mm. xadis boobu la tàmbalee nii moom moom la wax fii mm. mu ne wa qaala shaqiiqun mm. mooy kan abu waa'il ah gisoon nañ voilà ah shaqiiq ibn salama moom mooy abu waa'il ah rahimahullah waxoon nañ ko no fekke woon na jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon jullit waaye tuubutoon mm-hmm. voilà waaw waaye kii wutoon gisul yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam voilà moom mooy kon mu ne qaala wa qaala shaqiq mooy abu wa'il an abdullahi mooy ah shaqiq xadis boobu ba fàttali abu wa'il bi bi solowee xadis ci kan la solowee an abdullahi ibn ibn mas'ud ah waa kuufa la waa kuufa ci ñoom lañ solowee xadis dégg nga mu ne kon an Abdullahi mooy ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mu ne sami'tu dégg naa dégg nga li mu wax mu ne sami'tu dégg naa annabiyya yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam kalimatan ab kaddu maanaam nga gis ne même càllale gi la maanaam même hadith bi gis ne mu indi haddathana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa sadiqul masduq ba pare daan ne sami'tu rasul sami'tu rasul wa sallam dégg nga voilà maanaam ndax maanaam nga gis ne kon même bi la mu ne wa qaala Hudayfa te moom mooy a Hudayfa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu mu ne haddathana nettali nañu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xadiisay ñaari nettali ñaari xadiis dégg nga te loolu tamit ñoom ci càll ci jamono jooju la euh, la dund maanaam maanaam maanaam wax euh, ca xadiis bi insha allah moom it dina ko indiwaale xadiis bi nga xam ne moom lay dund fii dina ko indi insha ci téere bi wa qaala mu wax tamit Ah, moom mu ne euh, taabi'i bu mag boobu mu ne an ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma mu jële an nabi mu jële ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne fiima ci li nga xam ne yar wii moom lay jëlee an rabbihi ci boroomam subhaanahu wa ta'ala muy ab xadiisu qudsi hmm. insha allah tamit xadiis boobu dinañ ko indi mu ne wa qaala anas maanaam nga gis ne dafa ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fiima yar wii ci li mu soloo moo tax baatu rawaalana Mhm. tamit benn moo moo ñi même chose lay doon mhm. maanaam kon rawaa lanaa ak qaala lanaa mhm. tamit benn lay doon ak xaddasanaa ak amba anaa ak sameetu moo tax mu jëfandikoo baatu qaala lanaa al-Humaydi maanaam bur wax la ne la au lieu mu ne xaddasanaa al-Humaydi mu ne qaala lanaa al-Humaydi nee nañu dégg nga mook zakara lanaa rawaa lanaa yooyu yëpp ñoo nga mu ne wa qaala Anas Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu an nabi jële ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne yar wiihi soloo na mbir mi an rabbihi jële ko ci boromam maanaam yii nag buñ ko waxee azza wa jalla màgg na tedd na yii loolu la ñu tuddee xadis qudsi xadis qudsi mooy xadis boo xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa jëlee wax ji daan ne yàlla nee na moo tax dana dagan nga ne yàlla nee na nga daal di wax xadis qudsi bi waaye nag sous condition que xadis bi wér mm-hmm. voilà parce que xadis qudsi moom day nekk su condition xadis bi wér ci ngay doog a amee possibilité daan ne yàlla nee na voilà comme ni ñu koy waxee ci alquran waaye nag euh, moo tax xadis qudsi yi wax la joo xamante ne maanaam yàlla daf koo yenkewal sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci lu amul maanaam sans malaaka bi wàcc indi ko mu mel ni alquran voilà maanaam nga gis ne kon loolu am na tekk moo tax moo tax euh, euh, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne man moo tax wa waxam yëpp ci yàlla la jóge de toute façon waxam yëpp ci yàlla la jóge waaye buy wax naan yàlla nee na dafay wax ne maanaam maanaam borom bi subhaanahu danaan man maanaam da nga baatu man dinaa def nangam dénk wala euh, fas maanaam euh, yanu naan nangam toggoo naa nangam dogal naa nangam xeetu waxin yooyu moom ci lay waxee ne yàlla nee na sinon mboolem lu yeneen ci bi wax sallallahu alayhi wasallam yàllaa ko wax comme ni ko alquran waxe wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ak innahu la qawlu rasulun karim alquran ji waxu yenent bu tedd la te waxu yàlla la waaye nee na waxu yenent bi la sallallahu alayhi wa sallam moo tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax alquran mooy sunna loolu lañ la wax ne la moom secret bu mag la bu bokk ci yi imam al-Bukhari rahimahullahu taala doon junj bi muy bi mu indee baabu fadlil ilmi daal di wax wa qawlullahi taala lan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatan wa qawluhu ta'ala wa qul rabbi zidni ilma nga gis ne alquran rek la fa indi indiwu fa xadis te téere bi pour ay xadis la maanaam moo tax dafa lay wax ne la alquran mooy sunna maanaam ne waxu yàlla mooy waxu yenente bi saa sam te waxu yenente bi sallallahu alayhi mooy waxu yàlla tamit waaw dégg nga sauf que différence bi am ci xadis yi même xadis qudsi yi ak alquran mooy na alquran dafa am benn ñaari particularité yu mu am yu xadis yi amul bu njëkk bi mooy i'jaaz maanaam al i'jaaz maanaam moom mooy moo tax moo tax li eh, eh, Cheikh Al Hadj Ibrahim Abdullah ibn Al Hadj Ibrahim ash wax rahimahullah dafa laf ci maraaqi soot lafzun munazzalun ala Muhammadin waaw li eh, li qasdil i'jaaz aw at-ta'abbudi maanaam kaddu la goo xam ne dañ ko wàccee ci yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi ngir lan ngir mu mën a nekk i'jaaz maanaam ngir mu lottaloo nit ñi maanaam mooy ne indi leen wax ju mel ni alquran qul fa'tu bi hadithin misli min mislihi in kuntum sadiqin waxal ne indi leen hadith bu waxtaan wu mel nii nga gis ne hadith sax la ko alquran tudde maanaam bi hadith alquran alquran mi ngi tuddee alquran ci aaya boobu hadith ah fa'tu bi hadithin ci hadith maanaam mooy waxtaan min misli bu mel nii bu mel nii bii wala bu mel ni bu tukkee ci ku mel ni kii yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam nga gis ne kon loolu déjà ci la ñuy xamee ne benn euh, euh, loolu i'jaaz bi la ñaareel bi ci def bi nga xamante ne moom la moom mooy ta'abbud maanaam mooy alquran rek lañ mën a jaamoo yàlla maanaam ci julli masalan maanaam masalan tey al maanaam munoo kabbar di ta di tari xadiis maanaam munoo taa naan di talab maanaam naan naan naan innamal a'maalu binniyaati wa inna déedéet loolu <laughs> julli gi day yàqu <laughs> dégg nga dégg nga moo di kon <laughs> mu ne an abi hurayrata dégg nga mu ne qa wax na abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu an nabi ci yeen jële ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne yarwihi an rabbikum ne daf koo toxalee jëli ko ci seen borom subhanahu wa ta'ala muy azza wa jalla màgg na tedd na kon yii yëpp day tegtale ne maanaam yëpp benn la waaye nag li nga xamante ne moom mooy tekkantal bi insha allahu taala dinañ ko leeral mooy ne Ah, baatu ah, haddasanaa ah, en fait dafa laaj explication mais dinañ ci ñëw maanaam baatu haddasanaa mooy su fekkente ne borom xam-xam yi dañ ko wutal tekkantal li gën a fort mooy sami'tu dégg naa hmm. xam nga masalan tey bu Hasan al-Basri rahimahullah naan haddasanaa Abu Hurayra radiyallahu anhu te musul gis Abu Hurayra hmm. radiyallahu anhu mooy ñun waa Basra Abu Hurayra ñëw na fi nettali ñeneen ñu nangam. maanaam xam nga loolu dana dagan ma wax ko bu ma nee seen diw de ñëw na fi wax wax nañu nangam même bu fekk bu ma fekkewul woon jotaay bi dana dagan ma wax ko waaye bu ma nee dégg naa mu wax boobu moom c'est pas possible ma wax ko fekk fekkewu ma ko fekk dégguma ko loolu moom moo tax kon sami atu gën a foor dégg naa moo gën a foor ñaareel bi ci def moom mooy bu fekkente ne da maanaam xaddasa naa moo ci tegu nga dax lan ndax ak samaau a ala wujuhi man yuridu hamla samaa'u lafzi shaykh am laa loolu comme li imam as-Suyuti wax rahimahullah li gën a fort ci façon nettali mooy sëriñ bi di wax taalibe bi di déglu am amla moo xam day dicté mooy am laa wala boog déedéet wala boog dictéwul maanaam loolu ginnaaf tàmmala maanaam mooy wax ni day nuroo fekk bokkuñ li ñuy firi dégg <laughs> mu ne Euh, beneen bi nga xamante ne kon loolu mooy bi gën a kawe ñaareel bi ci des na mooy qiraa mooy al qiraatu ala shaykh a ah, ah, ah, ala shaykh mooy lan mooy taalibe bi mooy toog jàng sëriñ bi déglu mm-hmm. te alquran noonu lañ koy jànge moo tax imaamu Maalik jàpp ne benn la mu d'ailleurs loolu la tontu waxoon nañ la ko euh, waaye bu fekkente ne kii la euh, dégg gi nga xamante ne moom lay wax maanaam kii di wax taalibe bi di wax bu fekkente ne taalibe bi moom rek mook sëriñ bi ñooy wax moom danaan axbarani alors que bu dee dafa dégg sëriñ bi wax bu dee mbooloo lañ danaan xaddasanaa bu fekkente ne moom kese la danaan xaddasanii bu dee mbooloo ci lañ nekk moom muy jàng téere bi sëriñ bi di déglu bu ñu paree mu ne naam waaw loolu mooy al ardu ala sheikh ak al sheikh wala al ardu lañ koy wax daan ci ñëw insha allah léegi moo ndax buntu bi ci tegu ci loolu lay wax loolu benn la bu boobaa euh, moo xam moom moo jàng wala keneen ci taalibe yi daf naan axbarana wala euh, wala sami'tu quri'a ala ala ala fulaanin dégg nga dégg naa ñuy jàng ci diw wala boo qara'tu ala fulaan jàng naa ci diw dégg nga wala boo qara'naa ala fulaan jàng nañu ci diw dégg bu boobaa noonu lay nettalee wala boog mu jëkkandikoo rek baatu axbarana muy beneen teqantal bu ci am ñaareel bi moom mooy am ba ana moom mooy su fekkente ne ijaaza la am maanaam baatu ijaaza wala boog yeneen yi nga xam xamante ne ñoom ñoo ci tegu yi ci des yëpp façon yeneen yëpp maanaam dafay jëfandikoo baatu am ba ana ba mu def bu dee daf ko bind bu dee daf ko bind daf naan katabal katabalana wala katabana comme ni nga xam naa ah katabana rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa qaal nangam wala katabana comme ni saxaaba yi di wax radiyallahu daan ci ñëw insha allah waaye kataba kataba naa wala kataba lanaa maanaam loolu bu boobaa danaan daf ñoo bindal wala bind nañu bu dee leetar la wala yu mel noonu loolu moom mooy alkitaaba bu boobaa nga mën a soloo ah diw sàngam bindoon nañu leetar sàngam daal ne diw nettali na ko ne wala yu noonu bu ñu mën a soloo wax jooju wala boog bu fekkente ne parce que am na bu dee munaawala la loolu pour ñu tënk ko maanaam ijaaza mooy ijaaza mooy mbëri la ah, téere bii de man mooy li ma solo li ma jàng téere bii dama koo jàngoon ci sëriñ yi wala maa ko dajale ci ay xadis yu ma déggee ci sama sëriñ wala boog téere la boo xam ne dama ko jàngee ci diw sàngam waaye comme amuñu taawu toog waxtaane ko ma jàngal la ko léegi ni ñuy def mooy dama mooy euh, téere bi foo ko mën a jële maanaam ba mu leer ne téere baa ngi nii yow gis nga ko liir nga ko et cetera ma ne la mën nga koo soloo jële ko ci man maanaam nga ne man jox naa la man maa la jox ndigal nga jële ko ci man bu boobaa loolu moom ijaaza la tudd mm-hmm. ñaareel mais voilà kon ijaaza mooy façon wu solowin bi gën a woyof wala boog ci gën a woyof la bokk mm-hmm. voilà ah, beneen bi ci def moom mooy su fekkente ne walla la mun naa munaawala mooy mu jël téere daan ne la sama téere baa ngi nii mm-hmm. bii jàng naa ko ci seen diw wala boog téere bii ñoo maa maa ko dajale ci yi ma jàngee ci seen jiw wala maa ko jàngee dajale ko ci yi ma jàngee bërëb sàngam mm-hmm. wala yi ci yi ma jàngee ci téere yi ma jàngee dajale ci ay xadis la wala wala xam-xam la bu ma dajale mu ngi nii am jox naa la ko mm-hmm. bu boobaa su ma la ko joxee joxaale la ci ndigal ne la nga jox ko boobu moo gën a foor sax dañuy wax sax ne boobu sax moo gën a foor ijaaza mm-hmm. voilà comme li moom suñu di wax daane bal bal qii la zaatu aadilu samaa dañuy wax sax ni bii moom ak sëriñ bi waxoon nga dégg sax daanaka xaw nañ tolloo voilà boobu euh, moom mooy munaawala léegi bu boobaa kitaaba mooy kitaabat mooy bind bind bind bi loolu waxoon naa la ko léegi mu am beneen bi nga xamante ne moom la ñuy wax al mooy la wax al wasiya wasiya mooy nit ki par exemple sëriñ bi jël ay téereem dajale ci hadith ak yu mel noonu ba pare waaj di waaj di génn àdduna wala muy tukki wala yeneen ak yeneen mu ne dem dénk naa ko diw wala boog bu mu bu ma faatoo nañ ko jox diw sama téere yi nga xam ne moom laa doon jàng dajale naa sama xadiis yi ma solo yëpp wala nañ ko jox diw wala yu mel noonu kooku soloo ko di nettali ne ah man day maanaam téere yooyu di nettali ne ci diw laa jàng laa jëlee xadiis mën na ne xaddasana waaye li gën ah, maanaam li gën moom mooy mu ne am ba ana maanaam yooyu yëpp dañuy wax am ba ana su fekkente ne la nag euh, mu am i'lam i'lam mooy ma jël téere bi ne la téere bi ma jaan jàngal ñu ni ci diw laa ko jàngi mu jàngi ko ci diw mu jàngi ko ci diw mu jàngi ci diw ba ci borom téere bi wala boo ba ci xadis yi fi nekk maa ngi ko jàngee woon ci diw et cetera wala yi ci nekk yëpp man mii maa ko solo daal di koy wax nga xam ne bu boobaa damay tàmbalee xaddasanaa diw nangam nangam bu ma paree moom ma la ko wanee yow ba nga xam ne ah tiir bii la nga identifier ko bu boobaa yow soo demee ba am ko mën ngaa toog daan ah mën ngaa solo mbir mi daan ne ah diw sangam li sëriñ diw de euh, téere bi laa ko laa gise ci moom maanaam moo tax soloo naa ci moom ci nangam mais bu boobaa doo wax tamit xaddasanaa soo waxee xaddasanaa mën mën ngaa wax xaddasana su dee comme imam al-Bukhari la rahimahullah ñoom ak seen mazhab bi nga xamante ne ñëpp lépp a yem parce que am na ñoo xamante ne ñoom daanaka ku mel ni xoolal al imam euh, Abdurrazzaq as-San'ani rahimahullah moom daanaka du xaw a jëfandikoo lu dul axbarana ci musannafam bi ba mu jeex axbarana lay tàmbalee daanaka. imam Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali rahimahullah nga xam ne ci ñu mag ñi la bokk mooy mooy mooy ibn Rahawayh lañ moo gën a siiwee ci Ishaq ibn Rahawayh rahimahullah nga xamante ne moom par exemple loolu li muy soloo danaan euh, moom axbarana rek lay jëfandikoo moo tax léeg-léeg ah, bu ne bu ne xaa qaala xaddasana ndëd sëriñ si affaire bi lënt kan mooy Ishaq ban Ishaq la Euh, ibn ibn ibn ali la wala ishaq ibn mansour wala ishaq ibn ibrahim kan la boo gisee bu ñu xoolee nu leen di mën a teqantelee te xamuñu ko bu ñu gisee qaala axbarana ñu xam naa kii ishaq ibn rahway maanaam kon euh, loolu bu loolu mooy i'lam maanaam beneen bi kon benn ci des mooy baatu i'lam mooy ma won la am na baatu beneen bi ci def mooy lu ñu tuddee wijaada wijaada mooy lan mooy ma xàmmee mu ñëw fekk euh, téere boo xamante ne masalan euh, nit ki def koo bind ak loxoom ma xàmmee mbindam ngir ay raison yu bari yu tax ma mën koo xàmmee ma ñëw fekk jamono ma ñëw peut-être que sax moom bi muy génn àdduna man gane gane àdduna waaye xàmmee naa mbindum moom nii xam naa ne lii mbindu imam an-Nawawi la masalan mm-hmm. wala lii mbindum imam as-Suyuti la rahimahullah lu tax ma xàmmee ko nag loolu ay yeneen yu mbir la yoo xamante ne yu ma certifié la ba mu leer mm-hmm. ci beneen domaine xam-xam ba mu leer mm-hmm. ma ñëw bind ko bu may nettali ma ni ma ni wajatu ala xatti fulaan qaala xaddathana maanaam fekk naa ci mbindum diw noonu laay so solowee wax bi fekk naa ci mbindum diw qiyaasu euh, sabah biñ doon wax ci yam na ñaari jotaay ci ginnaaw mhm. fii dafa am beneen masala bu ñu concerné mooy tey euh, bu ma ñëwee dégg baatu ku mel ne al-Hafiz Abdullah ibn Muhammad ibn Siddiq al-Ghumari rahimahullah mhm. nga xamante ne mu ne haddathana di wala Cheikh Muhammad Hafiz euh, Tijaani mhm. ah rahimahullah tey bu ma déggee seen wax fekkewuma leen al-Hafiz Abdullah naam fekk naa ko mais Euh, xaw ma ko woon mm-hmm. euh, Cheikh Mohammed euh, Hafiz moom fekkee mu ko mm-hmm. bu ma ñëwee dégg waxam wala boog Cheikh Ibrahima Niass boobu exemple la bu mu bukki mm-hmm. Cheikh Ibrahima Niass fekkee ma jamonoom rahimahullah wa radiyallahu mais fekkee naa mais jot naa ci ay kasetam ci ay waxtaanam ay tafsiram ak yeneen waxtaan ma ñëw bëgg koo solo wee ci moom maanaam tey imaginer mu doon jàngale xadiis indi ne xaala euh, daani bi na isnaad bi nangam nangam ba ba ci kii xadis yooyu man bu may soloo xadis yooyu bëgg koo solowee ci moom lan laay wax dama naan sami'tu wala dama naan wajadtu parce que su dee parce que bu dee wijaada mooy dama ko mooy comme mbindam est ce que mbindam atte boobu atte baatam la wala boobu parce que bu dee ci côté le fait que fekkente mooy gën a jege mooy wijaada mais la fait may muy dégg baatam muy wax te ma certifié ko ne moom la sami'tu lay gën a jege ñoom ñaar ban la ci gën a loolu mooy xiyaasu sabab bu mu ci gën a jege mu yóbbu ko foofu mën naa wax wajatu mën naa wax sami'tu parce que effectivement moom laa dégg mu wax parce que baatam laa dégg mu wax ni ngi mel ni tey ñun suñu jotaay bii ñi koy di topp ñi koy toppandoo ak ñun te nekkuñu ñoom lan la ñuy wax sami'tu la ñuy wax wala wajatu sariatu lañuy wax léegi lan mooy différence entre man li ma wax ak li Cheikh Ibrahima Niass wax ah déedéet parce que xam nga loolu ban àtte lay yor àtte yi mustamli maanaam àtte yi ci dir ki doon jottali lay yor mustamli ah voilà lantinoor bi parce que lantinoor bi bu jottalee damay am droit wax ne sami'tu maanaam tey bu ma nekkoon ci biir jotaay bi sëriñ bi jàngale mais fa ma nekk nekk fële fu soree sori fu soree euh, euh, sëriñ bi di jot mais mu am ñu koy jottalil maanaam par exemple à chaque cent mètres cent wala sax mu am koy jottali mais man bu ma dégg waxu waxu musta waxu sëriñ bi mais waxu lii bi lay dégg mooy ki jottali mais bu boobaa dama naan lan dégg naa mm-hmm. te loolu te <coughs> dégg gi moo gën a fort dégg bi may dégg ci mustamli bi ngir ne mustamli bi moo koy dégg baatam laa dégg mais dégguma baatu sëriñ bi mm-hmm. alors que fii baatu sëriñ bi laa dégg te dégguma baatu mus maanaam mustam euh, euh, maanaam outil bi moo ma permettre rek ma am ma moo ma permettre ma mën koo jottali mooy technologie bi mm-hmm. ci kaw loolu moo tax baatu sami'tu lay gën a jege loolu moom moo tax mujjug jamono ji mm-hmm. mu am benn bouleversement kanam ci domaine boobu ñu war koo bàyyi xel kanam mën ko nangu voilà maanaam loolu moom mooy euh, euh, moo tax ñuy mën a jàngee ci cassette yi mm-hmm. moo tax cassette yi ñi ñu mën cee jànge téere sàngam mën nga koo jàng ci cassette wala ci rajo wala ci télé mm-hmm. wala à travers réseaux sociaux yi loolu mën naa ne te doo doo jël sa daal dem ci daara ja loolu mën naa ne mm-hmm. du dëgg ah kenn du ne jàngoo affaire bi ah? ngir ne yàlla moo ñu tàngatalal mbir yii mu nekk xéewal ci ñun voilà lool xiyaasu shabax la voilà gis nga lënt lënt bi maanaam lii exemple type la ci xiyaasu shabax voilà alhamdulilah dégg nga kon juróom-ñetti façon yooyu ñoom ñoo am mooy al al qira mooy as-sama'u al qira'atu ala shaykh euh, al ijazatu al munawalatu al kitabatu al i'lamu al wasiyatu al al al wijaadatu mu juróom-ñett yooyu dégg nga kon mu ne e, qaala rahimahullahu taala bil isnaadi muttasil fi awal kitaab yi lay haddathana Qutayba te moom mooy ibnu Sa'id Abu Raja al-Baghlani rahimahullah ibnu Sa'id ibnu Jamil ibnu Tarif e, ibnu Abdullahi as-Saqafi mawlaahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani e, nañu wax ne turam mooy Yahya am na ñu ne Ali la tudd waaye muy gën a siiwee ci laqabam mooy Qutayba te kunyam mooy Abu Raja mi ngi génn adduna 148e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon imaamul haafizun thiqa kan maanaam moom la imaam an-Nasa'i rahimahullah njëkk solo way hadiisam mm-hmm. moom ak la voilà dégg nga qaala ak ak ak imam al imam rahimahullah ñoom ñaar Qutayba ibn Sa'id ñoom moom lañ tàmbalee haddathana Qutayba ñoom lañ tàmbalee Qutayba ibn Sa'id dégg nga qaala haddathana Isma'il ibn Ja'far waaw mooy Abu Ishaq voilà dañ koy wax Abu Ibrahim dégg nga mooy moom gisoon nañ ko moom tamit al ansari al madani al baghdadi ah, maanaam ci hadith yi ñu weesu Euh, léeg-léeg am na ci xadis yoo xam ne madani ni ñoo ko solo yeneen ñi maanaam leeraluñ ko waaye euh, yaakaar naa di ngeen di ngeen ci bàyyi xel mu ne an Abdullahi ibn Dinar mu ne Abdullahi ibn Dinar al-Qurashi al-Adawi mawlahum Abu Abdurrahman mooy dàqantalam al-Madani rahimahullah euh, te Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala moo ko goreel mu nekkoon borom xam-xam bu mag siiwe ci jaamu yàlla yi waa ahlu tasawuf di faral di solo di wax di jël ay waxam ci téere mi ci seen téere yi mm-hmm. naan Abdullah ibn Dinar mos naa wax naan mu ne qaala ibn Dinar danga koy dégg mm-hmm. wala ngeen gis ci téere tasawuf fi bii kii la mu ne an ibn Umar muy Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma nga xam ne saahibu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam borom jare la yu jaloore yu màgg ya mm-hmm. mu ne qaala annahu qaala nee na qaala wax na Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gis nga kii qaala qaala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga gis ne kon qaala bi comme masalan qaala lanaa ak haddasanaa benn la maanaam loolu lay la loolu bokk na ci li muy leeral waaye dina gën a ñëw ci mbir moomu mu ne inna li wér góor mooy mina shajar waaye nag mboole maanaam malgré teqante yi ñu la jox yëpp euh, maanaam kuy doxalee nee tamit duñ duñ ne ko li nga def garaaw na mais lii mooy ëpp ci borom xam-xam hadith yi di teqantal bi ñu def mooy bi ñu la defal sànq alhamdulillah ku mel ni imam muslim basaman rahimahullah moom loolooy mazhabam ak ñeneen mu ne inna li wér góor mooy mina shajari am na ci garab yi shajaratan garab boo xam ne laa yaskutu waraquha ay xobam wa innaha garab googu de masalul muslim dafa mel ni ab jullit euh, riwaaya bu euh, Abu Dharr maam bi ci ñetti sëriñ mi al-Kushmayhani as-Sarakhsi euh, ak al-Mustamli ñu ah jëlee ko ci al-Firabri mu jëlee ko ci imam al-Bukhari rahmatullah ñoom riwaaya yooyu amul amul maanaam innaha mislu la mislul muslim ah waaye bu riwaaya al-Asili ah bi mu jëlee ak Karima parce que Karima mooy Karimata bint Ahmad al-Marwaziyya rahmatullah alayha moom moom ñu ngi jàngee ci al-Kushmihani euh, moom moom it euh, ummul kiram lañ ko daan wax ndaw soosu bokk na ci ñi gën a mag ñi solo Sahih al moom boo ko solo ci al-Kushmayhani Kushmayhani solo ko ci al-Firabri mu solo ko ci imam al-Bukhari rahimahullah dégg nga euh, moom euh, kari kon ñoom moom ñoom seen riwaaya daf ni ñoom ñoo xam innaha masalul muslim mm-hmm. maanaam parce que muslim ak masalul muslim bu leen wutale boo nee mislu mooy kem al muslim jullit bi la mooy nag mooy lan mooy bu ñu ko xoolee ci domaine yépp mën nañ ko comparer jullit bi alors que boo nee masalul muslim mooy ne dañ koy nuróoleeg jullit bi ci nàngam kese bu ma nee comme diw misl nangam ak diw masalu nangam masalu nàngam mooy nàngam mhm. maanaam mooy ne dafa am rek ci nangam la nuroo am na lu nuroo dégg nga mu mu ne kon fa haddisuuni mu jëfandikoo baatu haddasani mm-hmm. maanaam bu boobaa ñoom buñ ko waxoon naan haddasani mm-hmm. mu ne fa haddisuuni maa haddisuuni nettali leen ma wax leen ma maa hiya loola garab googu lu mu doon euh, maanaam te loola nee na euh, ci yeneen riwaaya Mawlana Ibn a radiyallahu anhu dafa ni moom dañ ko dañu indiloon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jummaa mooy euh, yaakaar naa ci tubaab palmite lañ koy wax mooy xolu tàndarma gis nga garabu tàndarma xol bi. Mm-hmm. waaw ñu indil ko ko ngir ñu ñu defar ko ba mu baax ñu ñu jox ko ko mu koy lekk nag ci lañ waxee wax ji daan bi am na garab goo xam ne day ci ci maanaam te amaan na sax ñu toog ci rono tàndarma muy laaj laaj bi fa waqaa mu daal di nee na fa waqaa nag muy muy mu dem nag muy rot xelu nit xel fii sajari ci garab albawaadi ya ca àll ba maanaam nit ñuy xalaat naan nangam la war doon ku nekk naan nangam la ah xalaat garab ya ca àll ba qaala nee na Abdullahi mooy kan ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhu qaala nee moo Abdullahi ibnu Umar radiyallahu daan ni wa waqaa waaye nag mu daal di fii nafsi ci sama xel annaha naka an naxratu mooy tàndar moo tàndar moo garab gi nga xamante ne daa kii garab yi du xob yi duñu wadd te moom ak jullit dañoo nuroo loolu tàndarma la mu ne waaye fastax yaytu waaye ma amoon kersa waa dégg nga nee na ma am kersa moo tax waxuma ko waxuma dara ma noppi su ma topp xaalu ñu ne ko nag xaddis naa nekk nu ñu maa yéye lan lan la garab googu yaa rasulullah yéen dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam gis nga mu ñu daal di wax ñoom it xaddis naa maanaam nga xam ne kon bu leen yent bi sallallahu alayhi wasallam waxee dañ naan na xaddasa qaala yeneen bi saa saa wax maanaam kon qaala moo qaala la naa gis ne dañuy nuróo fii ñu ne mu ne leen hiya mooy an naxlatu garabu tàndarma la tàndarma dee la xadis <laughs> euh, euh, bi euh, dafa dafa dafa dafa maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ci yeneen riwaaya dafa dafa hadith Abdullah ibn Umar dafa ne garab bi nga xam te ne mooy masalu kalimatin tayyibatin ka shajaratin tayyiba yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam misaalu garab gi nga xam ne dafa teey mi ngi kaddu gu teey mi ngi mel ni garab gu teey gi asluha saabitun cosaanam maanaam datti maanaam reen yi reen yi saabitun ñi ngi sax ci suuf si wa far'aha waaye cer ya fi sama ñu ngi ci asamaan tuuti muy dikkee ukulaha ak ñamam kulla hiinin jamono ju ne bi izni rabbiha ci ndigalu boromam mu ne kii la mu ne yéen xam la ci yéen nax la dégg nga mu ne kon loolu tàndarma la insha allahu taala dinañu ñëw ci waaye fii mu am benn mbir boo xamante ne. jar na jar na laaj mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tere euh, mooy uxlu taat yi maanaam mu ne am day tere lu ñuy wax taat moom mooy di laaj nit ki laaj yoo xamante ne maanaam pour pour corser ko la maanaam ak laaj ko ngir gàcceel ko wala laaj ko ngir teg ko kol wala xeet yu mel noonu loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koy tere waaye fii dañ ci jàngee ne yelloo ña ci borom xam-xam léeg-léeg muy laajte ngir Ah, ngir leeral wala muy laajte ngir nit ñi gën a bàyyi xel wax ji wala boog léeg-léeg muy laajte ngir maanaam euh, di di di di di xool ci élèves yi kenn moo ci wala ñan ñoo gën a nand affaire yi ak yu mel noonu dégg nga waaye li def ci xadis bi insha allah ci masala yi ci ne daañ ko gis ci suñu bunt bii di ñëw euh, donte Euh, daan daan ko gis ci suñu buntu bii di ñëw mu a baabu buntu tarxa ah waaw taxrij bi waaw wax nga dëgg de xadis <laughs> bi imam al-Bukhari indi waat na mu ci ay bërëb yu bari xadis numéro 62 xadis numéro 72 xadis numéro 131 xadis numéro 2209 xadis numéro 4698 xadis numéro 5444 5448 6122 ak 6144 imaamu muslim rahimahullah indi na ko ci ñetti bërëb ci xadis numéro deux mille huit cent na ko ci xadis numéro deux mille euh, ibn Hanbal tamit indi ko ci bërëb yu bëri yu jege nombre de fois yu jege nombre de fois yu imaam al-Bukhari indi rahmatullah alayhi maanaam kon ci ashaabu kutubu sitta ñi ko solo moom mooy imaam al muslim ak imaam at-Tirmidhi alayhim mu ne baabu kon buntu tarh Euh, sànni maanaam tarax mooy taraxa mooy sànni na mooy jam mm-hmm. al imaam li imaam bi mooy boroom xam-xam bi njiit bi euh, sëriñ bi al mas'alata mas'ala ala ashaabi yi ci ay àndandoowam maanaam mu leerala leen mu mu sànni leen mas'ala di leen leen laaj li yaxtabira ngir mu mën a euh, gëstu ngir mu mën a gëstu maa la nga xamante ne indahum nekk nañ fa ñoom minal ilmi ci xam-xam ngir mu mën a xam lan lan lañ amee ci xam-xam muna bi isnaad muttasil fi awal kitaab ilay qaala haddathana Xaalid ibn Maxlad moom mooy euh, Xaalid ibn Maxlad al-Qutwaani Abul Haytham al-Bajali maanaam al mawlaahum al-Kuufi Kuufa la dëkkoon maanaam euh, Qutwaan dëkk la maanaam benn koñ la partie la ci biir Kuufa mooy naan ko al-Qutwani al-Kufi mooy dàkkantalam euh, dañuy wax tamit ne mooy Xaalid al-Hariri dañ koy wax tamit Xaalid al maanaam mooy Abul Haytham al-Qutwani al-Bajali al-Kufi rahimahullahu taala boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, wuute nañu ci ay euh, mbiram waaye li ko mooy comme li nga xam ne moom la imam Abu Dawud wax rahimahullahu taala ne saduqun yatashayyu Euh, maanaam ku dëggu la waaye dafa am ay xalaatu siit yu nekk ci moom maanaam euh, nitu bidaa en fait nit ki su amee kuré su amee ay xalaatu bidaa yu ne ci moom loolu du tere ñu mën a jàngee ci moom waaye sous deux conditions mooy fii sous deux conditions bu njëkk bi moom mooy li muy jàngale bañ a am rapport ak pas-pasu bidaa am ba mu nekkee ñaareel bi ci def moom mooy mu bañ a nekk koo xam ne day woote maanaam euh, Euh, xam nga maanaam activiste la hmm. maanaam mu bañ a nekk activiste koo xam ne day woote di ci mbir maanaam da ciy woote hmm. euh, Xaalid ibn Maxlad bi moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala saa yu solowee xadiisam hmm. dafay fekk ne xadiis boobu du moom rek moom la ko solowee ci moom rek la ko solowee maanaam faaw daf koy solowee feneen voilà loolu tamit moo tax ñii ñëpp nga gis ci mutaaba aati lay indi seen xadiis jamais mu indi leen fekk ñoom kese la Euh, beneen mbir bi nga xamante ne tamit mën naa bàyyi xel mooy mooy mooy ne mooy ba mu def benn benn xadis kese la indi ci Xaalid ibn Maxlad te fekk ne indiwaale wu ko feneen moom mooy xadis bu siiw boobu mooy xadisul euh, wilaaya mooy bi yeneen bi bi yenn saa salaam doon wax naan mooy bi Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala bi tàmbale yenn saa salaam ne boromam subhaanahu wa ta'ala nee na man aadaali waliyan faqad azantuhu bil mu ne qaala Ah, te moom mooy Sulaymaan ibn Bilaal al-Qurashi at-Taymi mawlaahu amala ñu koy dàqantele Abu Muhammad ñu koy wax tamit Abu Ayyub mi ngi génn àdduna 177 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekkoon siqa ah, ah, qaala mu ne mu na qaala haddathana Abdullah ibn Dinar gis nañ ko léegi an Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma nga xam ne madaaru hadith boo xoolee kan la Abdullah ibn Dinar mooy pivot bi maanaam mu ne an nabi jële ci yent bi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala ne na inna li wér boor mooy min ash-shajari am na ci garab yi shajaratan garab goo xam ne la yasqutu du rot waraquha ay ay xobam gis nga mu joxe benn indice maanaam loolu day day tegtale ne cax maanaam ne cax euh, euh, maanaam baax na cax baax na yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa cax sahaaba yi waaye nag day waaye nag cax maanaam waaye dafa war a am objectif maanaam cax rek ngir dóose ak cax rek ngir ngan ngandalu wala cax rek euh, ngir wane ne important nga am nga solo loolu taxul ñuy wax mm. wala boog di caxe ngir yàq temps euh, ak yu noonu yooyu déedéet ah waaw kay wala boog caxe ngir mën a njëkk nit ñi maanaam cax ngir mën a gakloo nit ñi loolu yëpp dakanul mm-hmm. mu ne wa innaha waaye garab googu mas masalul muslim daf kemu jullit bi la waxoon nañ la riwaayaat yi mhm. mu ne haddisuuni na ngeen ma nettali maa hiya ana loolu lu mu qaala mu ne fa waqaa muy rot maanaam muy jëm annaasu nit ñi seen xel yi di jëm fii sajari ci garab albawaadiya ci àll ba qaala Abdullah na Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala daa ni fa waqaa mu daa di rot fii naf fii ci sama xel annahaa naka moom annaxlatu mooy ah tàndarma waaye fa sax ma daal di am kersa summa qaalu ñu ne ma topp ñu ne ma naa nettali ñu maa yooyu ana yooyu garab yooyu lan la yaa rasuulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam qaala mu ne yéen nax la loolu garabu tàndarma la ah hadis bii mooy bi ñu gisoon sànq rek maanaam moom ci même boo xoolee même baati na bi nga xam bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ci jàngee kon mooy li tax imaam al-Bukhari indi ko mooy cax bi ak di leeral di laaj ngir nit ñi mën a xam euh, bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ci jàngee moom mooy ni jullit bi maanaam mooy tàndarma dafa mel ni jullit parce que tàndarma jullit ndëmam dafay sax comme ni tàndarma ni ràcc ngi saxe ah jullit dafay da maanaam dafa dafay am respectabilité yëkkatiku comme ni nga xamante ne noonu la tàndarma nekkee ku yëkkatiku ci biir garab yi tàndarma fu mu nekk ci garab yi dañ koy xàmmee euh, jullit euh, maanaam dafa war a nekk koo xam ne dafa bari njariñ maanaam ci côté bu nekk ci côté domaine bu ne dafa war a bari njariñ maanaam nga xamante ne euh, euh, tàndarma tamit noonu la mel ndax tàndarma euh, boo xoolee léppam daanaka la ñuy lekk te léppam am njariñ ñam bi bu bu ñoragul bu ñoree angam ak ci biir dàtt gi et cetera lépp maanaam loolu itam noonu la war a mel ci wàllam yëpp ci biiram ak ci war a bari njariñ mm-hmm. nekk koo xamante ne tamit voilà day day day day voilà comme ni tàndarma mel rek Euh, beneen bi ci def moom mooy dafa mën a war a mën a muñ ndax xam nga tàndarma balaa muy am doom mën naa def vingt ans dañ koy saxal pendant vingt ans muy doog am doom maanaam jullit bu mu yàkkamti résultat yi nga xam ne moom mooy maanaam moo aju ci moom yoonam maanaam wàllu yoo surtout que ñiy jaar ci yoonu yàlla waruñoo yàkkamti beneen njariñ bi nga xam ne moo ci nekk te secret bu rëy la mooy ne tàndarma feek ñu ko lu ñuy tuddee ta'bir mooy kenn greffé dañ naan greffé Euh, ah xam ngeen ko mm-hmm. nañ ko gref mm-hmm. ta tàndarma mooy euh, naka lañ ko wax sa polémiser wala baat bi ci tubaab mooy voilà mooy maanaam fekk defuñu ko loolu tàndarma du sax maanaam jullit bi itam fekk am na maanaam ci yoonu yàlla am fekk fekk kenn branché wu ko du dem maanaam moom it fekk ñu gref greffé ko ci wàllu yàlla moo tax faw moo tax yàlla loolu la dogal moo tax yent bi sallallahu alayhi wasallam melale jullit bi ak tàndarma ngir ne euh, tàndarma feek kenn gréfé wu ko du dem jullit bi noonu la maanaam bu yoonu yàlla am feek kii ko du yegg ci yàlla am na xadara yàlla ba moo tax yàlla moo dogal ne kenn du fa yegg ak loo foo mën a jaar lu dul nga jaar ci loxo yi ñi nga xam ne ñoom ñoo yegg ci yàlla ba pare loolu la yàlla dogal hmm. am tax taxrij bi nga xamante ne moom moo aju woon ci lii loolu gisoon nañ ko loolu moo tax beneen bi nga xam ne moom mooy njariñ bi ci nekk moom mooy euh, bokk na ci teg teg maanaam ci teggi nii tamit mooy bu mag ñi nekkee gone gi bañ fee nekk rek di di di di bari wax maanaam nga ne nee na moo tax ma am kersa waaye bokk na ci liñ ci jànge mooy ne kersa warulaa yóbbee tamit ci nga euh, ci ci ci nga nga nga ñàkka maanaam warulaa yóbbu ci ngay ñàkk jël njariñ ci ngay ñàkk a sàkku xam-xam waaye ci ngay ñàkk jël njariñ comme li nga xamante ne loolu la xoolal nee na bi ma ko waxee lii ba ma ko nettalee na Omar radiyallahu ta'ala anhu am na ci yeneen riwaaya daan ci ñëw insha allah nee na ba ma ko nettalee Seydina Omar radiyallahu daf ni ko lii di nga waxoon ko moo ma gën a loolu adduna ak li ci biir maanaam adduna ak li ci biir bis boobu nga waxoon moo gënoon parce que booba moom ma nga fa Seydina Omar a nga fa ah papa moom mu nekk seen biir nekk xale Seydina Abubakar radiyallahu sahaaba yi presque ñu bari nekk fa mu ne nag ay boo waxoon loolu moo ma gënaloon adduna bi ci biir maanaam nga gis ne <laughs> parce que lu tax parce que bu ko waxoon day gis day gën a am gëdd ci kanamu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te yeneen bi dina dina ko gën a fonk dana ko ñaanal dana ko et cetera maanaam loolu loolu kon loolu moo <laughs> loolu tamit beneen <laughs> ah, beneen mbir la boo xamante ne tamit euh, maanaam kersa warut a yóbbu nit ki ba muy ñàkk loolu euh, yiw bu tollu noonu moo tax sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu moom moo tax moom gis nga ni mu def yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi mu toogee ñu jox ko mu jël meew mi naan waaye comme que àq bi ki ci nekk ci ndeyjoor bi la am keneen ku nekk ci wet gi mais kooku mag la mu ne ko ndax ma jox ko ko wala ma jox la koy comme yow yaa nekk ci ndeyjoor waaye boo ma mayee ma jox ko ko mu ne ko déet lu jóge ci yow nag moom moom <laughs> du ma ko jox keneen waaye ma naan <laughs> mu jël naan ba pare maanaam loolu te pourtant mënoon naa am kersa daan ne ah comme nag dëgg dëgg njekk la ak yooyu naa ko bàyyi déedéet voilà maanaam kon loolu euh, bokk na ci liñ ci liñ ci liñ ci jànge euh, mu ne baabu ma buntug li nga xam ne jaa a dikk na fil ilmi ci xam-xam wa qawli yi ak waxam bi mu wax moom buri taala wa qul te waxal rabbi yow sa borom zidni yokk ma ilman xam-xam Euh, lii ci riwaaya Ibn Asakir ak al-Asili ak Abu Zar ak Abul Waqt amu ci maanaam euh, mais ci mais kon kon maanaam ci ëpp ci riwaaya yi amu ci ma baab ma jaafil an parce que en en réalité lii gisoon nañ ko ba pare parti bii maanaam ndool nañ ci la goo xamante ne xaqiqatan bi ñuy toxal mbind mi euh, ci grec yi maanaam ci seen kii bu mag bi parce que al nii foofu la nekk kii euh, euh, impr impression yi ñu def foofu lañ ko jële maanaam ci seen bibliothèque bu mag bi hmm. biñ koy bind di di ko taxal foofu la erreur bi nekkee hmm. mu ne waaye al-qiraa waaye waaye mu teg ci ne al-qiraa baabu hmm. bunt voilà par contre foofu baabu dikk na fa baabul qiraa waaye dafa rot ci al riwayat al asili ak Abu Zar ak Ibn Asakir waaye ñeneen ñi ñëw na mooy baabul qiraatu wal ardu ala al muhaddis foo lool mooy buntu bi turu buntu mooy baabu buntu al qiraatu njàng wal ardu ak gaaral waxoon nañu lañ al qiraatu ala shaykh mooy al ardu mooy gaaral gaaral mooy présentation ah mooy Ah, damay ñëw jàng jàng ci kanamu sëriñ bi sëriñ bi bu ñu paree dafa war a wax naam waaw maanaam sëriñ bi su noppee riwaaya bi wérul de il faut que mu ne waaw il faut que mu ne naam dégg nga te nan lañ ko def naan xaddasaka da nga naan da naan da nga naan xaddasaka anna shaykhaka fulaan maanaam wax nga ne diw sangam nettali na ne la nangam nga ne waaw mu ne xaala xaddasana ba càll gi jeex sëriñ bi ne bu dégloo ba yëpp soit day déglu ba xadis yëpp jeex wala benn booba mu ne naam waaw mooy bu boobaa nga mën a wax ne xalaatu wala fulaan fa qaala naam boo jàngee xadis ba mu jeex nga ne fa qaala naam mu ne waaw voilà wala boog nga ne axbarana wala boog nga ne xalaatu wala fulaan rek jarul nga naan fa qaala naam ndax dañuy xam ne looloo tax nga mën koo solo mm-hmm. loolu nag moom moo tax ki nga xamante ne moom mooy li ñuy wax ak talqiin ndax am na naan diw yaqbalu talqin kaana yaqbalu talqin loolu maanaam talqin mooy nit ki di wax sëriñ bi di soloo ci moom loo xamante ne maanaam day profité ci euh, distraction wu sëriñ bi pour mën a nettaliwaale jàngaale jëlaale yeneeni xadis yoo xamante ne bokkutoon ci yi mu waroon a jël bu ko defee mu mën a soloo ci sëriñ bi xadis yooyu tamit moo tax képp nag koo xam ne da ngay am distraction boobu loolu moom moo kooku moo tax sëriñ boobu noonu ay soloo ci moom du bu wóor parce que dañ naan saa yu ndax day am distraction ci déglu bi foofu la bokk na ci li tax haddasana ëpp doole xaratu walla parce que euh, sëriñ bi moom munul di jàng ba pare nekk di distraire alors jàng ci sëriñ bi sëriñ bi mën na am ay moment de distraction loolu tamit bokk na ci li tax haddasana gën a dëgër xaratu voilà maanaam kon mooy al qiraatu al ardu ala al muhaddis ci euh, muhaddis bi mu ne war a a ah, gis na al xasan mooy al basri xasan xasan al basri wa thawri muy sufyan ibn sa'id ibn masruq ath-thawri wa qa wa malik mooy ibn anas ibn malik euh, radiyallahu ta'ala an jami ñoom ñii mu ne gisoon nañu al qira'at mooy ni ñuy jàng jaa'iza di dagan na maanaam comme ci al qur'an waaye waxtajja la yena ba'dhum lenn ci ñoom fil qiraati ci jàng gi alal aalami ci sëriñ bi bi xadiis yi ci xadiisu dimaam ibn Sa'laba radiyallahu ta'ala daañ ko gis insha allah léegi mooy xadiis bi muy bi muy indi après mu ne qaala ndax dafa wax li nabi ñeel yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko allahu ndax yàlla amaraka moo la digal an nusalli ti ñun dañoo war a julli as-salawaat julli qaala yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne naam waaw dégg nga kon bu mu demee danaan yeneen bi sallallahu alayhi wasallam digal loolu lay nettali qaala mu ne fa haadihi lii de qiraatun am njàng la ala nabi ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam axbara moo tax xabaare na dimaam ah radiyallahu anhu qawmahu nitam bi zalika ci mbir mi fa ajaazuhu ñu wéyal mbir mi ñu d'accord ci muy imam Maalik bi fakki ci mbind bi mbind maanaam mooy copie bi nga xam ne dañ ko bind yuqra'u boo xam ne dañ ko jàng alal qawmi ci nit ñi fa yaquluuna ñu ne ashhadna ashhadanaa seedeeloon nañu fulaanu diw fekkee nañu diw sàngam wa yuqra'u te ñu ñu doon jàng zalika mbir ñii qira'atan am jàng alayhim ci ñoom wa yuqra'u te doon jàng alal muqri'i ci jàngale ci ki ki doon jàngale fa yaqulu mu wax alqari'u ki doon ki doon jàng daan ne aqara an yi jàngal na ma fulaanun diw maanaam loolu la tamit tey euh, lettre bi nga xam ne wala mbind mi nga xam ne dañ ko bind teg ko indi wala su mbind mi nga xam ne alquran la ñu ñëw tari ci sa kanam nga dégg ko nga xam ne alquran la boo ne waaw bu boobaa après ki doon jàngale ci moom lañ ko wax bu boobaa day mën a wax ne diw sàngam moo ñu jàngal alquran mm-hmm. te loola day wér mu ne xaddasanaa Muhammad ibnu Salaam gisoon nañ ko te mooy Muhammad ibnu Salaam ibnu euh, Faraj as-Sulami mawlaahum Abu Abdullah al-Bukhari al-Bikandi mooy dàqantalam mooy Abu Abdullah dañuy wax tamit Abu Jaafar dañuy wax al-Bakandi tamit as-Sulami mawlaahum dégg nga euh, qaala Muhammad ibnu al-Hasan al-Waasitiyu te moom mooy Muhammad ibn Hasan ibn Imran ñu koy dàqantale Abul Hasan al-Muzani al-Wasiti al-Qadi ash-Shami nga xam ne Sham la dëkkoon ci cosaan Wasiti la euh, euh, dégg nga nekkoon Qadi an Awf muy euh, Awf ibn Abi Jamila ñu koy dàqantale Abu Sahl al-Basri ñu gënoon koo xamee ci al-A'rabi gisoon nañ ko waaye nekkutoon kaw kaw nekkutoon Arabi de anil Hasan te moom mooy ibn Abil Hasan al-Basri mooy ibn Abil Hasan Yasaar al-Basri mooy Abu Sa'id mooy daa xam tam al-Ansari ndax mawla la ci Zayd ibn Sabit euh, waxoon nañu mawla ci Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anil jami' qaala mu ne laa ba'sa amul dara lu aay bil qira'ati ci ñuy jàng alal aalami ci boroom xam-xam bi dégg nga waa euh, wa wa wa wa wa mu ne haddasa uh, wa axbarana Muhammad ibn Yusuf al-Firabri mooy kan wa wala qaala dégg nga foofu dafa am qaala wa haddasana Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari waaw waaw mooy imaam bi <laughs> <laughs> kenn moo wax lii voilà maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi solowee ñi solo saxeex bi ñoom ñëpp la ñoom ñoo ko bind ñoom ñoo ko wax voilà te mooy alxaafiz abu ali ibn sakan alxaafiz abu ishaq alxaafiz ah, abu nasr ibn shabawayhi ak alxaafiz abu zayd almarwazi alxaafiz abu ali alkashani alxaafiz abu ahmad aljurjani ak ñoom kushmayhani as-saraxsi ak voilà rahmatullahi ala aljamii ñoom ñoo solo ci kan ñoom ñoo solo ci al-firabri ñoom ñoo nettali ñu ne qaala ñu ne haddathana ubaydullah ibn musa sëriñ imam al-bukhari muy ubaydullah ibn musa ibn abil mukhtar bazam moom lañ moom moom lañ bazam al absi mawlahum abu muhammad al kufi moom mi ngi génn àdduna deux cent trente treizième année gi gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañ deux cent quatorzième wax nañu tamit deux waaw euh, moom it gisoon nañ ko mu nekk an Sufyaan te moom mooy moom mooy ibn Sa'id ibn Masruq as-Sawri abu abdullah al-kufi qaala mu ne iza quri'a bu ñu jàngee alal muhaddis ci ci boroom xam-xamu xadis bi wala ci ja ah fala ba'sa maanaam du aay an yaqula ci mu wax xaddasani maanaam bu fekkee da nga ñëw jàng ci kanamu muhaddis bi du aay moom mu wax xaddasani qaala nee na wa sami'tu dégg naa abu aasim te moom mooy ad-Dahhaak ibn Makhlad ibn ad-Dahhaak ibn Muslim ibn ad-Dahhaak ash-Shaybani maanaam ñoom dañuy tudd ad-Dahhaak maam di tudd Dahhaak kooku maamam tudd Dahhaak <laughs> mooy Abu Aasim an-Nabil al-Basri dégg nga euh, moom mi ngi gane adduna cent vingt et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu nañ cent vingt ngi génn adduna deux cent onzième e année ginnaaw am na ñu ne deux cent douzième wala deux cent treizième wala euh, moom Abu Asim boobu mu ne an Malik jëlee na ci Malik ibn Anas ak Sufyan ibn Sa'id as-Sawri mu ne al-qira'atu ala al-alim al-qira'atu jàng bi ñuy jàng ala al-alim ci borom xam-xam bi wa qira'atuhu akum njàngam moom sawa'un ñoo yam ñaa ngi dégg hmm. euh, en fait fii dafa am ay saqatat quoi ay ci ci selon édition yéen ñëpp am ngeen yii yëpp ñu doon wax ah waaw d'accord kon kon kon kon problème bi euh, amut kon mm-hmm. voilà sinon amoon na ay euh, ay saqataat maanaam ay yu ci selon édition yi mm-hmm. euh, kon jarul ñuy ñuy ñuy ñuy def taxrij ci buntu boobu noonu ci wax fan la rot fan la rotul mm-hmm. léegi mu ne bil sanad muttasil fi awal kitaab yi la qaala haddathana Abdullah ibn Yusuf mooy at-Tinnisi qaala mooy almadani di taal bi imam Maalik bu mag boobu waa qaala mu ne haddathana Layth mooy ibn Sa'd ku ñu tagg la boroom xam-xam bu maga a mag la ci maanaam rawatina dafa siiwe woon ku tabe maanaam ne euh, maanaam daanaka mënaf nañu ko gam-gam le bu doon suñu jamono dañ naan milliardaire la te mësta génne azaka lu a mësta génne azaka parce que alal ji mësta toog ci loxoom voilà <laughs> dégg nga Layth ibn Sa'd euh, rahimahullah mu ne an Sa'id ñu ne huwal maq huwal maqburi hmm? euh, mooy Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysan al-Maqburi muy Abu Sa'id hmm? euh, rahimahullah mooy dañ koy wax Abu Sa'd dañ koy wax tamit Abu Sa'id mi ngi génn àdduna 123e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ñu ne cent vingt cinq am ne mu ne huwal maqbur yi lii wax ji ah, ah, ci maanaam à partir de lay lañ ko wax maanaam imam soit imam al-Bukhari moo ko wala Abdullah ibn Yusuf moo ko wax moo na gis nga mu ne ah, moo tax imam al-Bukhari imam as na wala tabid fi nasabin aw wasfin man fawqa shuyukhin anhumu ma lam yubal waaw Hmm. voilà maalam yu ban bi an yuqaalu euh, bi an euh, non bi nahwi yaani aw bi anna aw bi hu amma idha atamahu awwalahu hmm. mu ne kon euh, amma idha atamahu awwalahu naka la ko waxatee sax Euh, ajizu fil baaqi wax naam loolu la ajizu fil baaqi la dal jumhuri euh, voilà maanaam que su fekkente ne da nga ne dañoo indi xadis dañoo indi da nga indi xadis nga comme par exemple fii nii imam Layth dan ne an Sa'id imam Layth Sa'id rek wax mais imam al-Bukhari rahma pour mu leeral il faut mu expliquer kan mooy Sa'id bi parce que mën na supposer mu nekk Sa'id yu bari mm-hmm. mu indi ne Sa'id bi mooy al-Maqburi maanaam bu ko defee ñu xam ko moo tax moo ma parce que waroo am droit di yokku maanaam amoo droit yokku benn askan wala benn melo ci sëriñ koo xam ne yow du sa sëriñ maanaam boo solowee sa sëriñ yow mën nga ni diw diw diw melale ko nu la neex waaye bu fekkente ne sëriñam sa sëriñ yow dafa ne jële naa ci diw te loolu rek la wax yow booy nettali da war a yem wax ci kàddoom yi su fekkee am na leneen loo ci yokku da war a wax ne yaani gis nga moo ne kon waroo yokk wala tazid fii nasabin ci askan aw was fi man wala meloog ki nga xamante ne fawqa shuyuukhi ñoo féete kaw ci sëriñ anhum boo jëlee ci ñoom maalam yu ban fekk ñoom leeraluñ ko mm-hmm. wala boog yow boo koy leeral nga leeral ko bi nax wi ci lu kaddu yu mel ne yaani maanaam ñu ngi ci nam mu diw mm-hmm. aw wala aw bi an na wala boog ci an na kooku de mooy diw aw huwa aw hu aw bi hu mooy huwa voilà mm-hmm. voilà ci lool nga ko war a leerale mm-hmm. sinon rek doo ko mën mu ne amma iza atammahu awwalahu ndaa nga su moom daf koo wax ci début bi mm-hmm. après hadith ci des yëpp mu mu mu muy tënk turu kooku mu ne ajizu euh, euh, mu ne ajizu fil baaqi mën nga koo daga nan ci lu ëpp ci ci la dal jumhur waaye mu ne nag mu ne waaye nag wal qas euh, wal Euh, euh, naka la ko sax euh, aw awla qasir al mazkur yi baat bi nekk ci wet gi maanaam mooy nga nga leeral ko quand wax ko ba tey mu mu moo gën a yey moo gën a yey quoi ngay koy leeral saa su nekk nga naan mooy diw maanaam loolu yëpp ngir wane na baram borom xam-xam xadiis yi ni ñuy tënkoo ci baat yi ak ni nga xam ne noonu la ñuy bëgg di amee rigueur ci ni ñuy nettalee mbir mi mu ne an sari moo tax kuy jàng xadis souvent day am rigueur day am rigueur ci ni muy nettali waaw du def rek lu ñu ne ñoxor njaay rek loolu lu ñu ne teel rek mu ne damm na déedéet moom day am rigueur bu baax a baax ci affaire yi mu ne an sharik ibn abdullah ibn abi namr te moom mooy sharik ibn abdullah ibn abi namr al-qurashi ah, euh, kon moom euh, euh, abu namr saxaabi kii boobu moom moo nekkoon maamam maamam la Abdullah ibn Abi Namr taabi'i bu mag la Sharik moom mooy doomam mooy Abu Abdullah al-Madani euh, al dañ koy wax tamit al-Laysi euh, moom mu ne jël na ci moom mu ne annahu ne moom sami'a dégg na Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu sahibu Rasulullah sallallahu alayhi gisoon nañ ko sa ak jaloorem yu kawee yaqulu mu ne baynama diggante bi nga xam ne nahnu ñun julusun dañoo toogoon ma annabi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ci ji mooy ci jàkka ji daxala la dugg rajulun benn fekk mi ngi war ci kaw gëléem waaye fa anaaxawoo mu daal di koy goorloo fil masjid ci jàkka ji maanaam mu goorloo ko maanaam woo kii ko anaaxa mooy da ko wàcce mu toog mu yeew ko takk ko su ma topp aka ma topp aqalahoo mu takk ko mu yeew ko da koo goorloo ginnaaw bi mu yeew ko su ma topp xaala mu wax lahum ne leen ayyukum ana kan ci yéen muhammadun mooy muhammad maanaam nga gis ne yii ay xeeti mbir la yoo xamante ne ñoom rek koy def maanaam ñu jóge waaw ana Muhammad waaw wan nabi fekk yenente bi maanaam ngi gis nii li xaal la wan nabi fekk yenente bi sallallahu mu wasallam muttaki'un mi ngi su óolu bayna zahraanihi maanaam ci seen wet maanaam muttak mi ngi su óolu mooy teg na dafa tëdd nii teg ay cooncoom nii ci ginnaaw wala mi ngi wéeru fenn maanaam nga gis ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bu daan nekk ci biir saxaaba yi radiyallahu anhum nit ku simple la maanaam amul dara lu koy distinguer ci biir nit ñi xam nga am na ñoo xamante ne bu ñu nekkee ci biir jotaay bi dañuy xam ne kii mooy diw mooy sëriñ baal yi wala kilifa gànge parce que déjà fi muy toog ak fi ni ñeneen ñiy toog du nekk benn ak yeneen ak yeneen critères yoo xamante ne ñooy am yoo xamante ne yooy tax ñuy xam ne ah kii yooyu mm. mais yeneen bi sallallahu alayhi boo daan ñëw fekk ci biir mbooloo mi da nga koy fekk comme mu nekk genre muy nekk nit ki ki gën a simple ci seen biir looloo tax moom bi mu ñëwee xàmmewu ko mu ne ana ana mu ñëw rek ni ana Muhammad ah sallallahu nga faqul naa ñu ne ko hada rajul waa ji la ki góor waa ji al abyadu ki nga xamante ne mooy ku weex ki ndax yenn saa noonu la meloon dafa weex maanaam blancheur bu éclatante la amoon yaramam dafa weexoon waaye nag dafa amoon ay points yu xonq yu nekkoon ci yaram bi maanaam dañ fa mel ni luñ tuubee ay partie yu xonq mais partie bi nga xamante ne moom moom moom la yére yi daanul nëbb lool moom dafa weexoon tàll voilà mais moom dafa weex nit ku weex la du nit ku xonq voilà mu ne kon waa ju weex jiilate te suwoonu fa qaala mu wax la woo ne ko ar-rajul nit ki ne ko ibna abdul muttalib ibna ibna abdul muttalib yow doomu abdul muttalib maanaam mu askane la ko maamam waa ngir ne Euh, mooy maanaam ah, dañuy arab yi dañuy def loolu ah, ngir ne lan moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko def ana nabiyyu laa kadhib ana ibnu Abdul Muttalib man maa yonent bi nga xamante ne maa yonent bi de sallallahu alayhi wasallam te lii mooy dëgg du du ay du ay ay sos man maay doomu Abdul Muttalib voilà maanaam yonent bi sallallahu alayhi gis ne kon euh, loolu arab yi dañ koy faral di wax man maay doomu diw maanaam fekk dañ ko askanale maam ji hmm. voilà te loolu saxaaba yu bari comme Abdullah ibn Buhayna voilà fekk Abdullah ibn Malik ibn na la comme ibn Malik nen imam ibn Malik borom fi Muhammad la tudd ibn Muhammad ibn Malik lañ koy wax alors que Muhammad ibn la voilà rahimahullah et cetera nga mu ne fa qaala mu wax la woon ñal ko annabi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ngir ne dañ koy askanale tout le temps maanaam maamam bi nga xamante ne souvent moom lañ gën a xam moo gën a siiw ci teranga voilà te moom maamam moo gën a siiw baayam yenente bi sallallahu alayhi wasallam ah, mu ne mu mu ne wala fa qaala mu wax loo ne ko annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko xat dëgg-dëgg ajabtu naa la mooy wuyu la maa ngi lay wuyu mooy comme baatu labbayka naa la ñaar yooyu la daan wax maanaam fa mu ne ar-rajulu ki nekk li nabi bi sallallahu alayhi wasallam ne ko inni naka man saa iluka maa ngi aji laaj laaj laa de maanaam aji laaj la laa fa mushaddidun waaye nag aji taral laa alayka ci yow fil mas'alati ci laaj bi maanaam lii tamit xeeti waxin la woo xamante ne euh, bu doon kenn ci saxaaba yooyu ko def problème daal na ko ñoom nga xam ne ñemewuñu woon a yàlla ah, <laughs> waaye ah, ak yu mel noonu maanaam dafa am ay teggin yoo xam mooy li doon wax rek maanaam dinañ ko mën a jéggal képp koo xamante ne mooy kaw kaw bi moo ñëw et cetera ko dañ ko koy jéggal waaye bu dee ku bokk ci saxaaba yi radiyallahu anhum nekkoon seen biir kooku duñ ko jéggal xeetu doxalin yooyu moo tax yenn saa saam daan tar ci ñoom loo xam ne daanu ko tar ci ñeneen ñi mm-hmm. waaye fii tamit mooy mooy que mën a différencier entre kii non xamul kon kii ni ñuy comporté woo mu bokkul ak ni ñuy comporté woo ak keneen comme suñu xadis bi ñu gisoon fële mm-hmm. bi mu bi ki ki ñëw laajte laajte boobu gisoon nañ ko léegi mm-hmm. kooku ñëw laaj yeneen saa saam le fait que mu tontu ko après la ko tontu. loolu mooy wane ne tamit ki xam war nay xool place bi ñuy laajee ak place bi ñu dul laajee mais du def bu ko neex rek mu laajee ko niki noonu ki nga xamante ne moom moo xamul ah euh, euh, euh, mais kii xamul di doog ñëw ci daara jeeg yooyu moom mën naa am lu muy permettre yenn largesse yi mais loolu en attendant muy xam bu xësee ba commencé xam rek mais muy commencé ko changer comportement di dugg ci rang yi mel ni ñëpp dégg nga léegi nag waay waay moom daan ko ma man la man man man li ma lay laaj mais dama lay laaj mais laaj yi ma lay laaj day day tar ah maanaam day metti ah mu ne ko falaa tajit bul mer àlla yëg sama kaw maanaam tajit xam nga wajada ah, day tekki ñetti mbir wajada day tekki mer wajada day tekki daj mooy trouver daj dara trouver dara waaye wajada day tekki bëgg mbëggeel ku tar waaye bu boobaa ci masdar yi lañ koy xamee bu ne wajada yëpp wajada yajidu la bu dee euh, bu dee mawjidatan mooy mer bu dee wujudan mooy daj dara comme al wujud hmm. l'existence euh, daj dara bu dee wajdan mooy mbëggeel gu tar dégg nga mu ne kon bul mer fii ci alay sama kaw fii nafsika ci sa ci sa ci sa biir maanaam mooy bul bul ma meree quoi fa qaala mu ne ko sal laajal amma ci mbu an ma maanaam an la ak ma contraction an la ak ma maanaam an ci ma lépp loo xam ne badaa leer na la ma badaa feeñ na la ka ñel la maanaam loo laaj rek laajal fa qaala mu ne ko yeneen mu ne mu waaji maa ngi lay laaj bi rabbika maa ngi lay laaj ci sa boroom yow wa rabbi ak boroomu man qablaka ñëla jiitu woon yëpp maa ngi lay laaj ci ñooña maanaam mooy euh, bu ma la ñaanee nga la wax lii ma lay laaj ci yàlla laa la ko laa ko laaj lool yàlla mi la moom yow nekk sa yàlla sa boroom nekk boroomu ñu la fi jiitu woon maa ngi lay ñaan maanaam nga wax ma dëgg bul bul ma jéem a nax ànd ak yenn ci saafara nee na ko laajal loo bëgg waaye lii la ko la ko <laughs> mu ne ko allahu ndax yàlla arsalaka moo la yónni ilan naa si jëm ci nit ñi kullihim ñoom ñëpp est-ce loolu la maa ngi lay laaj rek wax waxal dëgg rek waat naa ci yàlla waatal waatal est ni yàlla moo la wax yónni jëm ci nit ñëpp fa qaala mu ne ko allahumma naam allah voilà maanaam mooy naam rek mooy comme euh, allahumma yow buur yàlla mi ci tur yu gi melo yu yëkkatiku yi mi ci tur yu rafet ak melo yu yëkkatiku yi yow yàlla waaw waaw maa waaw waat naa ko ci yàlla man dëgg la kay yàllaa ma yónni qaala mu ne anshaduka maa ngi lay waatloo billaahi ci yàlla allahu ndax yàlla amaraka moo la digal an nusalli ne ñun dañoo war a julli as-salawaat julli alxamsi yi juróom fil yawmi ci bis bi wala laylati ak guddi gi ci la ñu xamee ne kon julli juróom ñaatal maanaam julli juróom ñooy farata yi qaala yéen saa saa ne ko allahumma naam waaw waaw yàlla ma yónni de yàlla ma ko wax yàlla moo ma digal loolu qaala mu ne anshaduka anshaduka maa ngi lay waatloo billaahi ci yàlla allahu ndax yàlla amaraka moo la digal an nasuma ci ñun ñu war woor hada shahra bile weer te mooy lan weeru ko mina sanati ci at bi qaala mu ne allahumma naam waaw waaw yàllaa de qaala mu ne anshuduka maa ngi lay waatloo billaahi ci yàlla allahu ndax yàlla amaraka moo la digal an taxuz an taxuzat ci nga jël hadi sadaqa bi la sarax min ah mooy azaka bi min aryunina ci ñi woomal ci ñun fa taqsimuha bu ko defee nga sédd séddale ko fa taqsimuha nga séddale ko ala fuqara'ina ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu néew doole ñu ci ñun lii tamit day wane ne ah, bu ñu génne azaka azaka bi dañ koy génne ci dëkk bi nga ne ndax bu ko defee maanaam ñu jox ko ñi pauvre ñu dëkk ci dëkk booba mm-hmm. waaye doo ko doo ko toxal looloo tax borom ko xam lu bari ñoom rahmatullahi alayhi ne soo ko jëlee nga yóbbu ko feneen bu dee Hanafi rahmatullah dañ ñoom masalan dañ ne ñoom doo ko da nga am bàkkaar mais génne wax ko du la war waaye nag di nga am bàkkaaru ñàkk génne azaka bi waaye ñi nga xam ne ñooy jumhur Maliki Shafi'i Hanabi rahmatullah dañ ne ñoom dañoo jàpp ne sa génne gi wérul maanaam boo jëlee azaka tey masalan ku dëkk ku dëkk euh, euh, lion génne azaka Ndakaaru maanaam wala nga dëkk Ndakaaru dem génnee di ko Tamba xeet yu mel noonu walla yu ñoo loolu soo ko defee wala nga dëkk Lyon génnee ko Paris xeet yooyu soo ko defee déedéet maanaam yow sa azaka bi danga ko maanaam ba tey nekk na bor ba tey ci yow boo war a génnee wat ba tey wàcc gu fa qaala mu mu mu ne ko allahumma naam waaw waaw yàlla ñu ko digal de fa qaala ma nabi yent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko allahumma ko digal fa qaala moo ko ar-rajul waaj ne ko amantu gëm naa bi maa ci lépp li nga xam ne ji na moom nga dikkee bii ci moom gëm naa yenn bi saa salaam dafa yoroon jëmm joo xamante ne ku ko gis day xam ne kii waxkatu dëgg la maanaam doo ko gis te ak tamit ni mu ñëwee ne ko est-ce la te kaw kaw yi souvent dañoo bokk ci li ci li leen yàlla may mooy dañuy dañoo gaaw a nangu maanaam ñoom bariwuñu ay ay ay complication mm-hmm. voilà ni ñu gën a mën a ni noonu lañ man a nangoo itam benn waay ñëw wax leen dara rek nii mu xaw leen a kii rek ñu ne waa d'accord wax nga dëgg voilà dégg nga comme li comme li daloon waa Medina Kande suñu yenn mbokk la nga xam ne nee na nee nañ ah, ah, ah, benn kenn ci ñoom moom ko nettali même kenn ci seen mag ñi mais daal waa ji benn kii la bu tudd Philippe canadien dafa ñëwoon di réparer ay moteur ak yooyu quoi am benn xale bu ñëwoon ne ko waaw Philippe yow gëm nga yàlla mu ne ko déedéet gëmu yàlla mu ne ko ah kon film yow ku la bind mu ne ko xanaa de mën da exen bay mu dem ci pénc ba xale bi dem ci pénc ba di ko nettali payi mag ñi ni leen waaw Philippe de gëmul yàlla way bu gëmul yàlla lu muy gëm ñu ne ah nee na de ku góor ku ko bind ah nee na ndeyam ak baayam rek payi daan ah wax na dëgg de <laughs> maanaam <laughs> maanaam ni ñu gaawee ci mën a kii maanaam amuñu problème <laughs> nangu maanaam boo leen waxee lu xaw a maanaa rek ñu ne waaw dëgg la de dégg mu ne kon nag ah, ah, <laughs> yàlla moo tax mu ne ko ah xanaa kon mu ne ko man gëm naa li nga wax maanaam da ngay gis souvent da parce seen xol souvent dafay dafay dafay waaw day teg ci yu baree baree bari yu bëri waataax yi yenn affaire yu bëri nga xam ne dañuy yàgg njuut njaaj yàgg dugg ci yenn affaire yu bëri yàgg <laughs> yàgg dugg rek la lijjanti fii def yenn affaire yu doy waar yi maanaam yooyu ñoom xam nga comme duñ ko def donc ñoom souvent voilà et nga nax leen bon mën na du yomb lool mais en tout cas bokk bokkut ak waataax bi waataax bi nga nax leen problème la maanaam foog nga utiliser stratégie yu mag yi nga indi nga génn moyens yu mag yi waaye ñoom ñoom waaw neex nañoo jëflante mu ne ko gëm naa li nga indi de wa anaate man rasulu man man maa yónnent ak ñi nga xam ne waraa yi ñoo nekk sama gannaaw min xaw mi ci samay nit nit ñi ñoom dañ maa yónni woon pour ma ñëw laaj la ne est-ce li may dégg ne yow parce que dañoo dégg ñu naan yow lii nga wax ma ñëw nag di laajte di laaj ndax yàlla moo la yónni dëgg-dëgg mu ne ko wa anaate man maay dimaam ibnu Salaba radiyallahu anhu axu di mbokk bani Sa'd ibnu Bakr mooy mbokk waa Sa'd ibnu Bakr mooy mbokk mooy banu Sa'd mooy mbokk yi xalimata Sa'diya voilà radiyallahu anha mooy noonu mu ne mu ne kon euh, rawaahu solo na ko itam Euh, Muusa te moom mooy Muusa ibn Ismaïl al-Minqari al-Hafiz mawlaahu muy Abu Salamata at-Tabuzaki moo tax mooy Muusa ibn Ismaïl ah at-Tabuzaki daat daakantam nekkoon Abu Salama moom gisoon nañ ko waa Ali ibn Abdul Hamid te moom mooy Ali ibn Abdul Hamid ibn Mus'ab ibn Yazid al-Azdi Euh, mooy abul hasan ñu koy wax tamit abul husayn ngir dàkkantalam ngir ne ali ku tudd ali dañ koy abul hasan dañ koy wax abul husayn ñu ngi génn àdduna deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam nekk siqa siqatun siqa euh, comme la xasnaja siqa nee na euh, ñoom an Sulaymaan te moom mooy voilà Sulaymaan ibn al-Mughira al-Qaysi waaw gisoon nañ ko hmm? al-Bakri Abu Sa'id al-Basri Abu Sa'id mooy daq tam al-Basri euh, rahimahullah an Saabit te moom mooy al-Bunaani mooy Saabit ibn Aslam al-Bunaani euh, te Bunaana Bunaana bi tax ñu naan ko al-Bunaani Bunaana boobu ñoom doomi doomu kii lañ euh, Sa'd ibn ay ibn Ghalib Sa'd doomu Lu'ay foofu lañ bokkee yéen Sa'd Lu'ay ibn Ghalib euh, dégg nga Abu Muhammad mooy dàqantalam Sabit al-Bunani bokk na ci sëriñ yi gën a mag ñi solowee ci Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala Sabit bi moom mooy ki ma boroom nettali bu rëy bi moom la waa ji fekkoon ci biir bàmmeel bi maanaam ñëw ci bàmmeel bi di defar bàmmeel bi Euh, am lu rot yooyu mu ubbeeku mu gis ko mu toog ci biir bàmmeel bi di jàng alxuraan après mu ne ko yow ma xiyam dafa jot mu ne ko déedéet dama doon defar lii foofu kii rek mu ne ko ah kon defaraatal baax na bàyyi ma saabit al Bunaani bii la rahimahullah an anas ibn Malik sayyidina anas ibn Malik an anas mooy ibn Malik voilà <laughs> maanaam mi ngi ci ibn Malik dana an nabi sallallahu alayhi wa sallam euh, bi hada ci ci lii nii euh, xadis bi jokkale ak maanaam euh, Musa ibn xadis Musa ibn Ismaïl at-Tabuzaki bi euh, ñu ngi jokkale ak Abu Awaana indi na ko ci saxiixam ndax Abu Awaana dafa lan dafa def taxriij ci saxiix imaam Muslim rahimahullah bokkut ak Abu Awaana bi nga xam ne mooy ne moo nekk ci saxiix ci boppam déedéet Abu Awaana bi mooy kii def taxriij ci saxiix imaam Muslim euh, Ibn Mandah tamit indi na ko ci al imaan waaye imaam al Buxaari daf koo taalikum fii fii daf koo indi nii Euh, lu tax parce que Souleymane ibn al-Mughira la layewul mm-hmm. Souleymane ibn al-Mughira bi la layewul mm-hmm. ndax lan euh, euh, dañoo wuute ndax jokkaloo na ci Saabit al-Bunaani waaw wala déet maanaam ndax Hammaad ibn Salama jëlee na ko ci Saabit mu nekk mursal mm-hmm. waaye moo tax ad-Daaraqutni rahimahullah jàpp ne xadiis bi mursal la waaye du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 Euh, at-Tirmidhi xadis numéro 619 imam an-Nasa'i solo na ko ci ñeenti bërëb xadis 459 2091 2092 ak 2093 imam Ahmad ibn euh, imam Ibn Maaja solo na ko xadis numéro 1402 imam Ahmad ibn Hanbal xadis numéro 12457 12 12719 13011 ak kon imam al-Bukhari fii rek la ko indi xadis bi fii rek la ko indiwaat euh, te waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko mm-hmm.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 ci sëriñu kooku noonu wax ko mooy comme ci imam bu waaw waaw mu naan waaw waaw Saad waxu al-Maqbari waaw léegi comme que ñoom ñaar par dañoo jamono dañoo bokk jamono hmm. léegi ñu bokk ay sëriñ par exemple mooy tay jii nii par exemple ñu bokk ay sëriñ man ak keneen waaw léegi man may toxal waxu kooku hmm. même que dinaa am man droit yokk ci kii bi wala déedéet bien que ci même sëriñ que bu fekkente ne yow déggi woo wax ji ci sëriñ bi directement doo am droit bi parce que baatu euh, liñ naan diw cheikhu diw ñu bari dañuy kii ko maanaam li muy tekki mooy solo ki nga soloo ci moom mm-hmm. ci ki nga solowee ci moom moom lañ naan cheikhu diw mm-hmm. moo tax nga gis lu ñu tuddee mu dabbaj mun a am mm-hmm. mu dabbaj maanaam mooy euh, ñu bokk maanaam man ma jëlee ci kenn yow nga jëlee ci kenn ba pare nga nettali ma li nga xam ne moom la maanaam moom laa nga jëlee ci moom ma nettali li la ma jëlee ci moom maanaam ñu ñu ce qui veut dire que ni voilà affaire bi day day ñun ñu nga ñoo bokk même général ñoo bokk même sëriñ ba pare ñu solowee ci comme comme ku mel ne sayyidat Aisha radiyallahu anha bu solowee benn xadis nettali ko ku mel ni Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu solo min hadith bi nettali ko Sayyidat Aisha mm-hmm. radiyallahu anha loolu dañ naan mu dabbaj sunna comme man tey man ak yow yëpp ñu bokk sëriñ yi ñu jëlee ci ñun ijaaza mm-hmm. ay ijaaza ma ñëw ijaazaal la yow tam nga ijaazaal ma mm-hmm. loolu dañ naan mu dabbaj sami'tu waaw da mën na wax sami'tu wala qaala rek waaw saxaaba yi radiyallahu anhum dañ daan wax lool parce que dafa am tamit yeneen mbir yoo xam ne mursalu saxaaba tam dafa am comme noonu koy doon waxe mm-hmm. mais c'est comme comme comme xam nañ ni saxaaba yi ñoom de façon ci yeneen saxaaba yi rek la ñuy déggee mm-hmm. donc radiyallahu anhum donc problème amul foofu parce que essentiel bi moom mooy ne xam ne ñu mbir mi wér na mm-hmm. voilà loolu moom moo tax wallahu ta'ala waaw. firil waat wala yu demee yi nga xam dégg nañ ko ci yow. Hmm. ndax am nañ droit lim naa isnaad dina am. waaw waaw waaw wax ne yow kii war nañ ko. waaw waaw dana sami'tu wala dégg na wala kii jël nañ ci biir voilà. beneen bi mooy hmm? waaw. Euh, maanaam xam nga da nga mu yeew mu mu la waaw mën na ne waaw ñu sokk wàccal ko waaw euh, naxu bi waaw waaw mooy mooy imam imaamu naxu bi sëriñu imam an-Nawawi rahimahullah wala waaw beneen laaj mooy ndax ci wàllu sarax bi hmm. ñun fii nii par exemple moo xam ñu jox kenn ci mbedd meeg yooyu hmm. ak Sénégal ñu gis kenn koo xamante ni suñu dëkk yi wala yu xam nañ ni ku ko yaay wala wala yu demee noonu. Mm-hmm. ñu yónnee foofu noonu pour suñu parents yi dem joxal ñu diw. waaw am ñu saxee ko fi ñaari ban moo gën. lu mooy gën su fekkente ne su fekkente ne euh, maanaam soxla yi tolloowuñu mm-hmm. voilà maanaam bu fekkente ne nag soxla yi parce par exemple kuy waaj a dee fii mm-hmm. nga sarax ko moo gën nga sarax kële mm-hmm. voilà mais mun nga ko yónnee bu dee sarax rek la mm-hmm. loolu mën naa ne voilà nga yónnee ko ñu fële ñu sarax ko loolu mën naa ne te loolu parce que beneen mbir daf ci nekk mooy jokk mbokk maanaam sarax daf ci am jokk mbokk am ci moo tax sayyidat Zaynab radiyallahu anha bi soxna yu am sayyidna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu bi mu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi mu ne ko kan la mu ne ko mu ne ko Zaynab mu ne ko kan ci Zeynab yi mu ne ko bu bu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu hmm. mu ne ko waaw bismillah mu wax mu ne ko sa mu laaj ko question ne ko damay joxe azaka ndax mën naa koo jox sama boroom kër hmm. mu ne ko waaw mu gën a yelloo maanaam day gis ne parce que foofu jokku jokku mbokk day day am doxa diggante defaraat day amaat et cetera hmm. bokkul ak nga sarax ko doxandéem moo tax nga gis ne mu ne maa anfaqtum min xayrin daal di jëkki fa lil waalidayni wal aqrabiina doog a indi yataamaay ak masaakin yi maanaam waajur yi ñu gën a jege doog a indi njëriñ yi ak miskin yi maanaam ngi gis ne kon lu la nit ki gën a jege boo ko saraxee sarax boobu moo ëpp doole ngir day nekk sarax ba pare nekk jokk mbokk kon loolu foofu la gën a mais su fekkente ne mais mais mais mais bu fekkente ne par exemple ñi di saraxe ni dañuy faral di di di di di di jig gaane maanaam di dem di saraxe ji feneen loolu di indi problème ci ci social bi maanaam euh, écart naka lañ koy waxee euh, am na nuñ koy waxee hmm. disparité disparité so ci ci ci social bi mm-hmm. buy exister maanaam da ngay gis ñu ñàkk lool ak ñu am lool mm-hmm. peut-être parce que saraxe azaka bi wala sarax li nga xam ne moom mooy euh, cause principale bi mooy kay laa takku na duulatan baynal aghniya'i minkum mm-hmm. su ko defee koom-koom gi bañ a nekk rek ci diggante ñi am ci yéen mm-hmm. maanaam ngir ni ñi am di dimbali ñi ñàkk mm-hmm. maanaam loolu mooy nekk mooy mooy mooy mooy bi mm-hmm. kon bu ñu demee ba nga xam ne léegi ñi am ñoom bu ñuy jël au lieu ñu jox ko ñi ñàkk ñi nekk fii ci seen wet ñu jël ko dem joxe ko ñeneen feneen jéegaane leen loolu day gën a crever disparité sociale boobu te mën na indi yeneen xeetu problème maanaam mën naa tax ba ñenn ñi par exemple. mooy ñi gën a néew jikko mm-hmm. dem bay dugg ci ay sàcc di dugg ci ay naxaate ñi dugg ci ay wor ñi et cetera mm-hmm. te loolu mu defoon na leen ko fànkal bu doon ñi am doon lañ jël di joxe ci ñu ñàkk mm-hmm. azaka azaka doo ko jox koo war a dundal moo tax sayyidat Zaynab bi radiyallahu anha jox ko ki nga xamante ne borom këram la parce que mais borom këram mënu ko ko woon a jox moom parce que borom këram moo koy dundal waaye mënu ko woon a jox waaw waaw mooy ci euh, te xam wa kaw wa wa qawlihi ta'ala hmm. euh, qul rabbi zidni waaw loolu laa la doon wax ne la euh, xam naa da nga ko da ko bàyyiwul xel ne da baabu fi ne baabu ma jaa fil ilmi wa qawli taala wa qul rabbi zidni ilman mm-hmm. ah, dañ ko maanaam yokk la ci copie yi biñ koy copier mais sinon wax ji ñëwoon na fële ci kanam mm-hmm. ci ginnaaw waaye baabul qiraa'at wal ardu loolu la mm-hmm. ma baabul al qiraa'at wal ardu ala al loolu mooy turu buntu bi dëgg-dëgg loolu moom moo tax ci buntu ci buntu ci loolu noonu ci la ko surah yi saraye ku mel ne al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah ak euh, imam Badruddin al-Ayni euh, naam al-imam al-Qastallani rahimahullah bi mu koy sarxa euh, indi na wax bi mais dafa ne dafa ne dafa expliquer suqut yi maanaam ne wala rot na ci ci riwaaye nangam ak nangam comme niñ la ko waxee woon sànq

fi ëpp fi muy génne bi masalan tey bu fekkente ne moom fi mu nekk la ëpp richesse bi foofu la ëppee lu muy génne bi parce que avoir bi avoir bi nit ki moo fa nekk maanaam nit ki la nit ki moom mooy am avoir mooy am maanaam ki ñuy compter nit ki la du du alal ji ci boppam nit ki moom sol loolu moom moo tax euh, kii kii kii kii xale xale bu bu fekkente ne day doogu juddu Euh, mais mu am alal mu nekk millionnaire wala milliardaire wala mu am alal rek lu mën a génne azaka dañ koy jox dañ koy génneel azaka dañ koy génneel azaka dof nit ku dof en attendant muy wér mais am na alal dañ koy génneel azaka njëriñ yi noonu maanaam ce qui veut dire que bi moom mooy mooy génn azaka nit ki moo am solo cest nit ki fa mu nekk fa mu nekk foofu la ñuy génnee azaka bi mais pas feneen comprendre voilà parce que nit ki fa mu nekk li ci ëpp ci li muy faral di di di maanaam euh, même bu dee euh, dafa dafa dafa investir feneen tamit fa mu ne moom foofu la alal ji maanaam cosaanu ngir ne cosaanu alalam foofu la ne wala boog moom ci jëmmi boppam ngir ne moom mooy cosaan bi te bu boobaa moom mooy génne azaka bi te bu boobaa kon bu boobaa dafay génne moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne Euh, da ngay koy génne maanaam dañ koy tuxazu min aghniyaihim ala fuqaraihim fii nii niñ ko gisa taxuduhu min aghniyaina ala fuqaraina maanaam nga gis ne li mu askanalee mbir mi mooy da koy jëlee ci ñu am alal ñi ci ñun jox ko ci ñi nga xam ne ñoo pauvre ñi ci ñun moom mooy wane ni même peuple bi la maanaam même foofu la ne maanaam kon ci loolu mooy tegte la ne maanaam foofu lañ koy génne wallahu ta'ala a'lam ah. ci ci maanaam euh, euh, ci différence am ci diggante génn génne bu xaalis ak ñàkkul génne xaalis ndax suñu jamono ji nii suñu jamono ji ndax génne bu xaalis génn euh, ndax ndax ndax bokk na ci li gën a dëgër daal. mais loolu loolu léegi imagine boo génnewul xaalis. ci lan nga koy génnewee. ah muurum koor ah. ah. Ah, ah, non non non muurum koor moom déedéet doo déedéet déedéet muurum koor parce que dinañ ko gis insha allah ci xadiis muurum koor ci xadiis ci buntu yi muy waxe ci zakaatul fitr muurum koor yeneen bi sallallahu xadiis yi ci ñëw yëpp daf ne dañ koy génnee ak alal ak ak ak ak ak li ñuy dundee li ñuy dundee lañ koy génnee te euh, bokk na ci liy wane ne duñ ko génnee ak xaalis mooy le fait xaalis amoon na jamono yenente bi sallallahu dinaar bi amoon na ko dirham bi amoon na xaalis ak or tamit amoon nañ ba d'ailleurs dañ ci doon génnewee azaka bi mag bi azaka bi ñu doon waxtaane sànk ba léegi dañ ci génne dañ koy génnewee xaalis possibilité mu nekk xam nga loolu nan la mel mu ngi mel ni comme ñu ne euh, julli ayib kenn du ko kenn du ci noddu kenn du ko noddal kenn du ko liqaamal julli ayib lu tax parce que possibilité wu ñu mënoon a noddu mën a liqaam amoon na parce que ñi ngi doon ñi ngi doon noddu di liqaam yeneen julli yëpp le fait que yonent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi ko ci julli it moo lay wan ne julli it kenn du ko fa def nit noonu le fait que azaka ñu koy génnee ak xaalis sarax yu bari bëri ñu koy mën a génnee oor ak xaalis te loolu yonent bi sallallahu la wasallam di ci inciter nit ñi doon ko wax mu jàngale ko mu nekk loo xam ne boo ko joxewul yonent bi sallallahu ki alquran wa allazina yaknizuna dhahaba wal fidda mooy ñu aaya boobu nga xam ne dafa ñëw di di di di di di di di di di jàgg ñi nga xamante ne ñoom ñooy denc or ak wala yunfiqunaha fi sabilillah te duñ ko dépenser ci yoonu yàlla maanaam duñ ko jël joxe ko def ko azaka ci d'abord ak yeneen ak yeneen nga xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala tëkkoo na leen ci mbugal mu tar ak yeneen ak yeneen yawma tukwaa bihaa jibaahum wa junuubuhum zuuquu maa kanaztum li anfusikum borom subhaanahu wa ta'ala ne dañ leen bis boobu yow ma xam dañ koy def di leen ko dañ koy jël def ko tàkk-tàkk sawara di leen ko ñaar ci seen xar kanam yi ak seen digg ginnaaw yi naan leen mos leen li ngeen doon denc li ngeen doon rënk waaw su fekkente ne loolu alxuraan moo wàcc di wax loolu ànd ak yooyu yëpp condition yooyu yëpp nekk fi borom subhaanahu wa taala yeneen bi sallallahu alayhi di wax azakay muurum koor daan ne na nekk ñam tuddu leneen loolu mooy ne lii mën naa ne leneen mais mais lee nekk parce que bu doon possibilité bee am na doon na ne ak ah, gars yi yokk leen ci tuuti or ak tuuti xaalis wala boog mën naa ne léew a gën waaye mën ngeen a def lii mënoon na leen wax lool léew gën waaye mën ngeen a koor duñ ci joxe xar ak bëy ak ak nag gëléem te yooyu ci azaka dañ ko ci génne azaka dëgg bi dañ koy génne azaka bu magge lu tax muurum koor kenn du ci joxe yooyu tey munoo ni aw ma aw ma muunum koor man de aw ma aw ma aw ma ñam aw ma yiñ mën a joxe yëpp yii yëpp munuma ko munuma ko joxe waaye yor naa fi bëy de wala yor naa fi am xar wala yor naa ganaar est-ce que mën naa ko joxe muunum koor loolu doo ko wax lu tax parce que possibilité bi am na jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko doon def ci yeneen bon c'est vrai que ganaar duñ ko doon duñ ko génn azaka xam ganaar du génn azaka du ci génn mm-hmm. ba mu def su dee da koy jaay mm-hmm. voilà commerce mais bu dee ganaar mee rek azaka du ci génn ndax bokkul ci bahimatul an'am yi nga xam te day ci génne azaka léegi tey bu fekkente ne alal jooju dañ koo jël yo au lieu ñu yóbbu ko ci au lieu ñu euh, euh, génn nag duñ ko mën a génne muurum koor waaye ñu génne ci euh, ñu waa mais mais azaka bu mag bi dañ ko ci génnewee yooyu yëpp day tegtale ne kon ndekete lii nii lañ koy defee et que kenn du ko defee ne et que soo ko defee wee neneen jàdd nga day dugg ci domaine xadis bi nga xam ne mooy xadis bi sayyidat Aisha bi radiyallahu anha ma man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa war képp sos indi lu bees fii ci suñu diini ji suñu mbir mi loo xamante ne bokku ci dañ la koy delloo voilà donc am na ñuy wax sax ba wax gis naa imaamu Grande Mosquée bi lim sax ay quelques saxaaba ak yooyu ba ma affaire bi jaaxal ma trop comme que man mosuma ko gis mosuma ko dégg ma laaj ko sëñ man laaj ko sëñ Fallou ne ko ah xanaa affaire bi man problème la que man sincèrement masala bi li mu ko jot a gëstu yëpp ci gis ñooñu ñoom ñu ñu euh, ma laaj ko ne ndax moom mos na ko gis mu ñëw ne ci ci ci beneen dimanche bi ñëw ne ma ah man de gisuma ko. wër na ak ma wër wër waaye gisuñ te imaam bi loolu la wax c'est-à-dire que jamono lañ jo joo xamante ne tamit nit ñi dañuy permettre di wax naan diw wax na ko afa wax na ko ci euh, imaam ki d'ailleurs mais bu dee ñooñu ñoo ko wax mais loolu xawlu charge la tudd wax ju beru léegi wax ju beru nan lañ koy jëlee teg ko ci kaw wax ju am doole est ce que xam nga ne Mawlana Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dafa jàpp ne bu yoor yoor jotee rek mën ngaa julli tisbaar est-ce que loolu kenn ci ñoom dana ñeme taxaw di fat fatwaa nit ñi naan leen bu yor yor jotee julli tisbaar parce que Ibn Abbas waxoon na ko de toute façon gars yi dañuy teengal rek ah tey képp ku fi taxaw def ñoom ñii kenn ñemewu ko ci ah voilà voilà te te ànd ak jumaa jooju ànd ak loolu eh, kii la xanaa euh, euh, Hanabila yi la mm-hmm. mazhab Hanabila yi bu di parce dañoo jàpp ne euh, julli jumaa iid la mm-hmm. alors que Ibn Abbas radiyallahu mawlana jàpp moom du woon iid de du woon àjjuma de mm-hmm. bis yëpp la tisbaar mën nga koo julli bu yoor yoor jote ci mazhabam alors que bu dee kii Hanabila rahmatullah ñoom dañ ne déedéet àjjuma rek lañ permettre loolu mais parce que it boo am na ci yeneen xadis yu ñu sukkandikoo ak yooyu yoo xamante ne ci affaire takkandeer bi mooy xadis sayyidat Aisha radiyallahu anha heure bi ñu daan julli euh, juma Madina wax waxi takkandeer bi yooyu mais yooyu dafa lënt muskil la ce qui veut dire que mënul nekk bu dëgër mais ñoom quand même leen maanaam mais quand même ñoom mais mësa bu lëmm la génnee ko ak xaalis amul benn ci masaahibul arba'a yi ku ko wax amul gën a xaw a caana fii ko a ñenn ci ñoom ñaar ñoo doon joxe asaka muurum ko ah waaw ñu mujj nii mooy ñii mooy ñii yu bëri xanaa su ma ak cité aussi seen naawul naaf dans bi. waaw même bi ñu cité seen naawul naaf dans bi. te am ku ne ko. soo demee xaw ma ban dëkk hmm. maanaam nangam bi tolluwul ak loolu hmm. te naa bu saay bi ñu xodale jóg carrément wax ci xadiis bi ñu hmm. yonent bi ñam la wax voilà yonent bi saa sama ñam la wax xadiis yi ñu yiñ yiñ yiñ ci yëpp loolu la voilà voilà pepp la voilà pepp pepp lay doon wala lu nit ñi di dundee ci seen dëkk mais tey imaginer euh, euh, tey euh, tey gars man ñi ma gis ñu koy wax fii cinq euros la ñuy wax man bi ma ñëwee France ba léegi cinq euros laay dégg xanaa affaire bi du yokk wala njëgu affaire yi dafa stagné mais te inflation am na crise bi jaaroon na fi non xaalis boo boo dee joxe xaalis na nekk looy mayee looy sar wala ngay saraxe ko mais ci leneen mais du muunu ko maanaam parce que yi léegi dañuy dañu nekk ci benn xeetu largesse bu mel noonu ubbi maanaam ci loo xamante ne après dañuy def loo xamante ne ñu njëkk ñu bi jiit def doonuñu ko woon def te te teguwul ci xam-xam en fait mën na tegu ci ñu ne diw daan na ko wax wala mais ñooñu noonu dañoo beru mais wax wax ju beru maanaam xam nga dafa am lu imam az yi wax naa leen ko fii rahimahullah dafa jàppoon ni bu ñu jàpp bu ñuy jàpp maanaam nopp yi dañ koy raxasaale bu ñuy raxas xar kanam gi et kenn du ko masaa mais kan ci ñoom moo ñemee taxaw wax ko loolu ba pare daan ne waaye de toute façon gars yi dañuy teengal bu la neexee defal lii parce que Zuhri yi tam wax na ko mais non wax xaw shaz la ñu wax loolu mooy wax ju beru hmm. yoo xamante ne ka ko wax moom daf kaa wax nit ñi dañ koo dangaa ah diw lii la wax maanaam dañ koy dañ koy ja toxal rek ngir ñu xam ne am nañu wax lii mais loolu ci doon pour information kese la mais duñ ko wax pour pour pour pour ñëw di ko jëfe xaw loolu loolu xam nañu suñu waaw mais loolu après ñoom la voilà loolu après ñoom ñoo ko jaay ñoo ko kii beneen parce que beneen caractère bi mi ngi foofu xam nga tey fi mu toll xaalis boo ko joxe ne muurum koor xaalis laay mais man boo ma ko joxee dama naan la bu fekkente ne jour koor te bi man aw ma problème lu ma lekk boo ma joxee muurum koor bi dama naan la vraiment soxla mu ko nga jox ko ku ko soxla ñi am problème lu ñu lekk mm-hmm. mais bu fekkente ne da nga ne ma xaalis la mm-hmm. mais man dama koy jël ah mm-hmm. alors que ñi ko soxlaa ngi fi ñoom doo leen ko jox loolu tamit benn problème la mais non loolu du problème lool de problème du jënd du yaa ngi joxe muurum koor ñu ñu ñu koy jox ah waaw mais donc ah ko mën a jox lool moom am na. ba pare ñoom après mën nañ ko jaay ñoom ñooy xool jël ci liñ ci soxla liñ ci des ñoom ñu jaay ko te loolu mën naa ne wala ñu denc ko dans la durée voilà da ngay gis subhaanallah koo xam ne day gind indi ab kayit di di wane ne ñoom dañuy récupérer ay mburum ko xadiis bi ñuy indi mooy wane ne mënuñu ko jël ak xaalis xadiis bi ñuy indi mais ànd ak loolu ñu bëgg ci sukkandikoo ne joxe leen ko xaalis la cinq kan moo ne cinq euros la kan kan moo définir cinq euros yi. man ala kulli haal voilà parce que. même même même hmm? Sénégal sax loolu lañ jël te bu njëkk daaw def na ma jàpp ko ni sëñ bi bu dee dugub bu dee ceeb nii lañ daan jàllale di ko di hmm? mais ah, léegi ñu ko ay affaire xaalis lañ ne hmm. waaw ñu bëri. waaw te pourtant xam nga li ñuy faral di wax mooy mooy gaa yi soxlawuñu li maanaam gaa yi problème bi mooy. Euh, parce que am na ku ma ko wax ne ma wéy xam nga étudiants yi fii xam nga yi ñoom dañu soxlawul walla dañ euh, dañ soxla ay ndimbal yooyu donc xam nga muurum koor bi tout ça mais problème bi fi mu nekk wala am na tamit keneen ku ma ko wax fii beneen mm, grand mooy grand soppe rek mm-hmm. way euh, vas-y dire à la famille là au Sénégal que Euh, nga naan leen ay affaire u ceeb nga leen di jox ak yooyu non gis nga non ñun xaalis lañ soxla mais problème bi fi mu nekkee mooy loolu yëpp ñu loolu ñu wax dëgg la mm-hmm. effectivement ñu bari ñoom xaalis lañ soxla mais xaalis boobu nga dimbale leen ko waroo xaar weeru koor korite jot mm-hmm. pourquoi nga mu ngeen il faut ma xaar korite jot pour ma dimbali leen ba pare li ma leen di dimbalee à hauteur de cinq euros rek lay doon mais non mais non loolu mooy wane ne saa yow côté ndimbal yow sa xel nekku ci lu dul ne ni muurum koor lay xaar cinq euros kese lay génne pour joxe ko waaw hmm? voilà wallahu